suratu Huud saar Huud alayhi salaam ilaa aqimi salaata laaya ilaa falaa naka taarikun laaya aw ulaayika yomuna bii laaya mi'atun saar Huud téeméer la way saani ñaar rahmaani ka daaji xewal mi dafa mu caadu yaa rayu ka daaji xewal mi dafa jàlla sama alif laam raa liif laam raa muraad yi jublu bu dara ci jublu alxuraan xaraf yooyu baatin bopp saar yooyu di gën a wér ci seen firi mooy laa xalal bu muraad yi ay mbóot lañ yi yàlla sànni ci téere bi nëbb na ko ku ko xegloo ku ko xegloo mu fekkal ko ci sa xol duñ ko ci kayit duñ ko xool ci ay mag yi waaw waaye ku mbi dem sànn sa xëyëmu ragee la yore ko waaw waaye saa wuñ ko tudd lépp luy ñëw ci faraw yëpp ci prime xaraf yooyu rek la ko jeexut xam nañu koy firi nag di ko jéem a firi alislaam ra ak xaamim ak nuun rahmaan waaye yooyu yëpp wax na laa alam muraad yi moo ca gën a de ci taabun li de téere la of ci ma bokkare ñeex na aatoo ah, kaatee fam téere bu ne fegal nañ aaraam yi ci nose bu héew bi nga xam ne moom la fegal nose ak maara yu héew yi mu làbboo suma fu sirëp topp jubaleef ay ateem min la dun xakimin di ci raaji xereñ ci njëf ci xam xam di ko daaji xam baat ni yéexi naka biti yi te mooy yàlla la alxuraan ne yàlla wax na ne lépp muhkam la ne na kitaabun uhkimat aayatuhu ci kaw fasaagi ak maanaay ak nose gi ak maanaam yu néew yi loolu alxuraan rek ko bokk wax na feneen ne minu aayaatin muhkamaatun ummul kitaabi wa uxaru mutashaabihaatun seetlee na ko foofa muy ñaar lii di muhkam lii di mutashaabih muhkam mooy lépp loo xam ne mën nañoo dégg maanaam ànd moom ay xaaj la na ci xaaj alxuraan loo xam ne dafa weex tàll ba soxlawut prix li lu demee ni xul wala aadu ku dégg baat boobu rek xam ne daf na yàlla la soxla sax mën a jàng firi soxla sax dëgg yàlla ak loo xam ne ne ku dégg wax yaaram rek boo ko déggee daal di xam la mu wax ak loo xam ne ne moom laa budda laaj na nga am jumtukaay xam-xam mën naw mën bayaan ba deyoo waaw ba rab ñu jàngal waaw xam xadis waaw kooku moo tax ñu looloo tax ñu di tënk julli ak xaaj boo xam ne moom mooy lu demee ni bàyyi ni bopp saa yi waaw kooku moom waaw lu nëbb la waaye mu saa yi doole laa war a sonal leen te yàlla saa yi jamono wax bu ci doon yàlla rek ko xam wala yàlla nga doon wax na ma alxuraan itam lépp mu ko saabee la alaaw nasala axsanu xadiis yi kitaaban mutashaabihan masaaliha faxtaaril latii tudaa foofu moom alxuraan yëpp melal nañ ko ne mutashaabih boo nee alxuraan lépp mutashaabih la ci kaw lépp dafa niroo alxuraan lépp muxkam la ci kaw lépp masa bi dafa yéemu te maana yi yéemu waaw alxuraan ñaari taay la itam lii di muxkam lii di mutashaabih waaw ci maana yi yéemu am na am naa tax bu doon nit ñeent jaamu si la laa dina leen xamal na si lu aju waaye dangaa mujj ni ba basiru tey aju bëri de lakum yàlla na ko defal yàlla la waan am na ko mbiram bit istafiroo bal leen rabbakum borom seen na ngeen baal seen borom ci kéefër wax la ni ñëpp astafirullah sangab istixfaar yi nag allahumma anta rabbi laa ilaaha illa anta xalaqani wa ana وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت kooku mooy sayyidul istixfaar ki nga ku ne yonent na ne ku ko xëy jàng boo dee ca bés ba dem aljana te duñ la laaj dara ku jant so nga jàng ko boo dee ca guddi ga daga dem a te duñ la laaj dara waaw kooku itam waaw lu mat a wa waaw mooy sayyidul istixfaar de yonent na ne pexe ñaal na koo xam ne fekk nañ ci téeréem ay astaxfirullah yu bari waaw nga wax ne ku balu yàlla yàlla baal la jaam gala mooy ne yàlla yàlla na ma baal ma sama jaam bi tooñ na xam ne am na borom buy bale bakkaat wala mu di ko topp waaw balu na baal naa ko mu dellu bakkaat yàlla baal na sama jaam bi tooñ na la xam ne am na borom bala na ma baal naa la du ma dañ la baale sama jaam bi féer yàlla na baal waaw te fàlle rek la affaire mu toog topp tuubee léegi tuub leen waaw jëm ci moom boobu nag moo gën a jafe bari tuub moom da ngay réccu waaw te génn ca bàkkaar bi nga doon def parce que yéen a dootoo ko def mukk feeg soow bàyyi ko wut ca waaw kënd nga dellu ca xanaa bañ ko ratte woon dootoo dellu ci li ngay tuub waaw te dellu ak jaam nga xam moom nga gaddu waaw kooku moom mooy tax tuub feeg dafa bëgg tuub moom amul waaw baro gën a yomb waaw ba <coughs> mat yoon ma ilay jëm ci moom ñu ma tegum ni ba da mata ne ba kan da ya da wa ila ga ni musamman da duk da kan ya ku da ya wai da ran ga kullu da ba da da fara da ne ka da ne ke ku ka mun ne ya wa da fa da ne wa ku ke da ya ya yana tana sallallahu alaihi wasallam kan ku am borom ne gini ni lu mooy borom nga leen de Seydina Ali ibn Abi Taalib dafa mën sa ñëw ci jataayu yonent fekk mu ngi xat waa ñëpp a ngi pat pat la waa ba ñëwee waa am kenn sama toog kenn xajatu ko Seydina waaw kenn jëm na ko ñu toog waaw waaw mu ngi leen ne borom nga leen kenn du ko xam waa ci ñu mën a toog nga leen ay taw taw ndem dëgg ngeen dañu leen xam xam mag jëm delluwaate la jëm na ci yàlla woom adduna yaatu na maa kilifa yi ci lépp la rek te nekk na ci yoon ak mbugal walla ñoom yes na gërëm yes yes sax koo mel ni kooku lu ko wasal wàcc na ci ay nit ñoo xam ne dañ ne woon dañoo bëri kersa ñu ne rus nañoo sëy yàlla du leen gis rus nañoo génn tànk yàlla du leen gis waaw ba suñuy waaw jëli tànk dañuy wut malaan muuroo muuroo muuru ba dara bi ci feeñ ñu ne ndax dina yàlla gis rek la xam ne waaw suñu booloo ci seen ah, seen jabar itam waaw dañu waaw tëju muuru sàmm na ba leen ala dox gis rek buur na ala dëgg ay dana seen yees paxtoo ngir nañu nëbb mu ngi ci moom ah ñu ngi sëgg nag di muuru pour bëgg nëbb yàlla ci boppam ala dëgg yi ne yastaquna waxtu wala nañu mbuuroo siyaabahum ay malaan seen yàlla mu danañu xam maa yasiruna danañu góotal ko ci seen xol waaw waxuma li ñu feeñal waaye li ñu nëbb sax yàlla nga koy gis de inna naka moom buur alim na di xam ne sa sis bor nekk ci xol yi yàlla bu jëkki sax di xam li nga def ak li nga wax waaw li nga yeelal li nga bideel li nekk ci xol bi te génn dut loolu la wax xam ne ko laa ko def ko bu ñu xam ne maanaam daabatin den aji yukkat fi lar ci suuf ilaa àlallah ndara war na yàlla rek faa war sa gëm de amul dara luy yëkkat ci kaw suuf lu mooy yàlla war na war sa gëm de yàlla dara waru ko waaye waral na ko boppam ci kaw baaxam ñu ne xaalaa ji maanaam min lañ koy taalal ilaa àlallah ndara sukka nag yàlla rek faa war sa gëm ndax suñ tëggee xaalaa xam lu ñu wax ak yàlla te yàlla moom dara waru ko <clears throat> waaye mbaaxam moo tax mu warlu ko ba mel ni daf ko waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla yónni yonent yàlla xam nga ne dafa rañaane ma yàlla bi ñuy bind Misra ànd ak jabaram jabaram yóbbu ba tële yuréen nekk ci àll perte leen jabar jafar wasin te muy guddi sedd goo xam ne amuñ safara suñ jaaroo Muusaa ne ma ngay dem wuti safara wu jabaram wum taalal jabaram pour mu jaaroo ak it xamuñ yoon wi ndax mu gis ku leen wan yoon dem tasafaar yàlla yàlla far ko yéene jëfiraanu xelam di daj jabaram bu ko wacce ci àll nekk boobu dem dox yeneen gi fa yàlla yéene ñooñu nañuy def yàlla daal di ko wan aw doj ne ko dóoral doj saxet mu dóor daj wa gis aw doj ca mu ne ko dóoral daj woowu itam mu dóor waaw mu toj beneen daj woon ca biir mu ne ko dóor ko mu dóor ko mu toj mu fekk aw saxal nga jëb yi daj ñetteeloo waaw boo xam ne euh, yàlla nga koy xol awrab ah, mi ngi koy lekk waaw yàlla déggloo yonent yàlla Muusaa nag mu naa sant naa yàlla li nga xam ne fàttewut ci yi nga xam ne ci jox sama war sëgde waaw Muusaa xam mën a dundal waaw sax woowu ci diggu xóot xóoti doj yooyu mën naa dundal jabar yonent yàlla Muusaa jëme ki ca diggante yàlla ba rek laa waxee waaw moo tax foofa la demee Moussa geesootu jabaram fàttalikootu ko ba ñeent fukki at yi mu xeexal Firawna ba ba Firawna halako la soo ko fàttaliku ne bàyyi yoon na jabaram ba rek day ñu dem di ko seeti rek fekk na bàyyam jënd na ko nag mu ñibbi Madiana waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam nay demande ak saaba gis ak alors boo xam ne picc moo xam ne dafa silmaxa mi ngi wax yéen su ne dégg ngeen la wax ñu naa ah, dee dégg dégg wax mu ne mi ngi naa yow yàlla dig ma silmaxa waaye ba gisuma ma def ñu ne loolu la picc moo xam ne ñun aw yére wu naaw daal di dugg ci gémmiñu picc mi picc mi war na ko dala dala bi war na te sant naa yàlla mi nga xam ne lu lu xam-xam ko ñaan waa lu mu doole doole waaw yéen dina la wax dégg nga picc bi wax ñu ne déedéet moo tax ba yàlla lay wax naan wa min daabbatin déedéet ak yu kët fi la ci suuf lépp luy dox rek lay kët illaa àlallaaye ndara tuggën a ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam yàlla nga gën a xam mustaqarra sa tawaay ku nekk yàlla xam na fi nga nekk fii ci àddina ku nekk xam na fa nga dëkk xam na sa néeg xam na foo toll moom du la wàcc mukk lu yàgg yàgg na la fa fekk ci boolek xam na sa saxawaay ba nga ne nga gisa ndigal baay juddoogu la demagu la gisa roxuma yaay ba nga ne nga gisa biiru ndey juddoogu la lépp xam na ko du sànq kenn waxtu wu nekk ma ngi lay sàmm o Moustapha déntuwaay seen gannaaw boo xamee génn nga gisa roxuma ndey waaw ba fa ngay dem ci sa bammeel waaw foo na foo nekk de du la sànq benn bés ki nga xam ne waaw moo la sàmm ba nga gis a ji la tey mu ne la dundal foofa ba génne la ci xarañam nga la fekkit dara lii bu juddoo koy talal ay loxo ndax di wane ne indi mu ma dara la dara fa booba nga juddoo nag ba ci jotaay bi toog amul benn bés bu yàlla war ma sa sant kenn ci ñun ba joxe ko ci waaw la ndax bu naan wala bu teg ci kanam waaw ku dul fépp ci kanam ndax yépp yàlla sottal na ji bindoon na ko ci lewel ma ko waaw lu jiitu ko nga xam rek waaw xëy na room nekk yàlla ko wàcc ni malaaka moo xam ne mu ngay ñaan yaa rabbi nutfatan yaa rabbi nutfatan ruumam jigéen malaaka ngay ca dëkk ñaan yàlla maa am toqante yàlla maa am toqante doo booloo du xam mukk lu may bata su yàlla nangoo ñaan malaaka su yàlla nangoo ñaan malaaka mooma daal jigéen di ci bëti jëkkatam waaye jëkkatam daal di booloo ak moom seen rafetal ak yàlla googu amu itam booloo mënul nekk waa ak luñ ca def def seen itte su ko yàlla seen yàlla boolee ba toxtal ka mani ba wàcce yaa malaaka ma daal di ko téye ne yàlla ndax danga ci bind mbindeef am doo ci bind mbindeef mu ne ko danaa ci bind mbindeef wala mu ne ko dama ci bind mbindeef su ca bind mbindeef mu bàyyi ko su fekkee dina ci bind mbindeef mu ne ko góor lay doo am jigéen fay taxe am fay taxaa de waaw fay bëri wërsëg am fay ñëw wërsëg fay gudd fan am fay gàtt fan yépp mu wax ko ñu bind ko sa ko teg ci waaw mu fa la ko ndeyam di yëmbale yooyu yépp sotti wërsëg wi ak dig bi waaw ak taxe taxaa de yépp sotti na nga soog a dugg ci sa biiram a waaw kon oh, ana looy jàpp oo moom ala moom war bi nga xam ne alaxa bind na mu samawaati asamaani juróom yaar wala naa suuf juróom yaar saan mu di ci bésab ci kaw ndox mi moo ko féete kaw di leen taqaloo wu ñu itam mi ni li asamaan tegoo ci kaw suuf maanaam moo ko moo ko féete kaw rek la waaye taqaloo waaw fataaw bu rëy ngi dox diggante asamaan ak suuf waaw jokkaloo wuñ ko féete kaw rek mën nañu wax ne mi ngi tegu ci kaw xaras mboolem bindeef yëpp ci ron lañ nekk waaye taxut mu tegu ci seen li yebluwakum ngir na mën a tudd waaw ndax yàlla na ci seen i jëf. waaw ba xam ayukum kan ci ba xam ku gën a rafet jëf ci yéen ana ku gën a rafet jëf ci jaam yi jaam benn mu wax ci lamiñam ne àllaaxira la nam te xolam it fekk àllaaxira la nam nam ci kooku moo gën a ñaaw waaw wala mu wax ne àdduna la nam waaw mu wax ko ci làmmiñam ci xolam it fekk àdduna la namm kooku mooy xéefar waaw kooku moo ñaaw jëf wala mu wax ne ci làmmiñam moom yàlla la namm ci xolam itam yàlla la namm kooku mooy ci gën a rafet jëf de ku jëkk ki moo di waaw ku gëm yàlla waaw mooy labraari de seen diina ak seen wax yépp àllaaxira la waa kon ñaareel gi mooy naa fekk moo gën a ñaaw mbir xéefar moom dafa wax ci làmmiñam ne àllaaxira la namm a ñaaw mbir waaw kon ñetteel moom la wax ci làmmiñam moo ne ci xolam kooku moo ñaaw jëf ñu wax nag ne yàlla rek la namm moom la wax ci làmmiñam mooy dëgg ci xolam kooku mooy ci a a rafet jëf rek laa wax a jaam wala kon sa ndem wax nga yow Muhammad maa ba masala ñu jàkkal weer min dee la yàqoon la yàqoon naa saa de dina alquran la sir la rek yàlla ñu ñu naa xam naa ndem yi xëy na ñu ci ñoom ma ila ummatin ba jee waxtu maa ba ti yi lim a yàqoon na xam nañu wax maa yaa bi soo an dana tere mbugal ma ala dëgg yow ma yaa ti yim des na dana dikk leen mbugal ma lay sama fooxan yéen ñoom de waa xatawàcc kama yastasiruna yéegi bii ci ñoom wala yàlla naa walaay ndem matal nañu linsaanam xéefar ñu naatu ko ci ñun rahmatan xéewal li ki am koom wala wét su ma nasanaa topp nu dindi ko minu ci moom wurékki ko ko gannaaw mu ñàkk dina wa naka moom la yaawoo sun naa waa kon na mu yërmande yàlla wa waddaa kon la mu xewal a borom de wala yàlla def naa ndem masal nan ko naa maa xewal ba du tabaa ca gannaaw ñàkk masalu ko jotoon na ko yaa xam nga xam nga wax na saa ba demee si yaatu ñaa see wàññi ci moom loolu ko moom dafa woon aji bëgg mu mbégam réew kafoorul suuf rek ak ñu ci la moom de waaw loolu mooy melaw ñuy far de waaw bu ñàkkee jàq waa boo amee réew illaa illal la si ne ndara ñaare sabaroo muñ nañu lor waaw na dañ jëm salaati farata yaag naa fi leere wulaay ko ñaale gaaye lahum ñaan leen maqratu mbaax waaye gis na yow sabaru ngir aji mag maa àjjana falaa laka ndax yow taarikum aji bay nga baada maa yoo waa lenn la def na wayu koy léegi jëm ci yow waaw bee fari wax yonent ne ko ñun bëgg nañ laa gëm waaw alxuraan gi lay xas ci yàlla yi mënuñ koo gëm soo dindi yàlla laaye rek ñu mën laa gëm mu ne ko ndax da nga bay la wayu ngir waxaayatun la aji aji tiis la bii ci moom sabaru ko xol sa an yàqooloo ngir bu ñu waxat ne la laa am si la lu tere wasale waa lay ci moom kar suñ koom moom malakul malaaka liman na bi su fekkee yenent bi yàlla la tere mu am koom yi ci àddina ak toujours dañuy defe ne xalal a àddina ak daraja àddina rek jaam fekk la yàlla tànn jaam loolu sore lool loolu ay cere gaar rek la di toxu waaw fu ko neexee la mu def bu ko neexee mu nekk Firawna bu ko neexee mu nekk di jaamu katab yàlla la waaw amul solo waaye ku gëm yàlla te bëgg yàlla rek kooku mooy ka yàlla bëgg de waaw wala la wakkilun ak ak wattu la mu xalaatu li seen ci lépp la am bayit yàqooluna danañ wax iftaraw duut na mu ko dañ na wax ne yeneen da sof alquran kon waxal ne faatu ci leen jàng sóoran ci fukki saar mis li di kemam iftaraw ci di sof de indi leen fukki saar yu mel ne alquran alquran lépp la leen jëkkoon wax lay dee camaati liñ ci wut ala yaa taw ñu seer alquran laa mis li wala tax na ba dañ di ba dañ sa yaram bu mu tëyee mu ne faatoo bi ahli suwar al misli yi muftarayaatin kon lii tëna leen nga xam ne faatoo bi suwar al misli yi loolu tëna leen rek la wax rek watoo xooleen ko mu ne sa ne sa taatum ku ngeen xattan min doon laay tur yàlla in kuntum dem nekk yéen saadakum di wéy dëgg tey ne sa jib wala kum dem leen wala mu xam leen annama ursila naka la wasale yéen wilaya ñu nekk la ci xam-xam yàlla waaye nag nitam bi def gët laa ilaha dëgg mooy jaamu ci dëgg ilaa wala faalantum muslimuna waaye jébbalu leen man kaana ku nekk na mu ngi gis dana mën a ma laata dunya dundamaat dina wasina taal saaram noo sunu masala leen jëm ci ñoom amaalawum fay jëf seen fiaa ci àdduna woowu ñoom laa yot xasuma deful wàññi leen fiaa ci àdduna dara de wulaay ka ñooy la gaaye la sina ñoo di ñaañe lay sa lawum déen ñee leen fi laa xarit ci àllaaxira ila naaru la la safara waaye bi ka yàqu na masanoo la ñu jëfoon ko fiaa ci àllaaxira wa baatilun aji yàqu la maakaano lañ nekkoon yaamalo la doon jëf ko de ahaman kaana ku nekk na mu alaa bayi na sin ci bidal mi nga bi tukko fa borom te mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bidal ga mooy alquran waye loolu te dana topp ko saa yi na aji seede te am na seede def ko dëggal mu ngi tukkee ci yàlla te mooy jibril a min qabli kaa ji nekk la di jëkk alquran kitaabu Muusaa téere Muusaa te lu jiitu waaw a tawra wàccoon na te dëppoo naa alquran imaaman bi muy rootee wa rahmatan a yërmande ulaayika ñooy la gaay ñoomu nana dinañu gëm bii ci alquran de wa man yakfur ku weddi nañu bii ci alquran min asaabi ji mboolem kuréel yi naaru safara mooy mboolem kuréel yëpp yow dëgg na saraan ak mboolem diine yëpp képp ku ci weddi alquran rek safara Abu Hurayra ne lépp lu ma yonent ma wax rek daanaa danaa ko seet ci alxuraan fekk mu dëppoo alxuraan benn bés yonent génn fekk ñun ñaa waxtaan ci ne kaasoo Moussa ibn Imran ko la yàlla màggal ci yàlla yóbbu ba ca bi di wax ak moom boppam waaw ñu ne loolu kay dënd xeeñu waaw Ibrahima mi nga xam ne yàlla def na ko mu di xaritam waaw ñu ne lu gën a yéemu Iisaa mi nga xam ne raw yàlla la yeneen su génn ne dégg naa li ngeen wax waaw waaw yàlla def na Ibrahima mu di xaritam loolu dëgg la waaw yàlla wax na Muusaa ibn Imraan ak jëmmam loolu dëgg la yàlla def na Iisaa mu di raxoom waaw muy dundal way dee loolu dëgg la waaye génn naa ci ci wàcce ci ma alxuraan su fekkoon ne Muusaa ibn Imraan ci ñu wàcce ci moom tawreet teew na tey ak Sayyidul Mariama ci wàcce ci moom Injiil teew nañ fii dara du dagan ci ñoom ñoom ñu topp ci man rek nekk samay taalibe de waaw te képp koo xam ne waaw jot na ma te gëmum na rek waaw safara la jëm de waaw Abu Hurayra ne may xalam waaw ñooñu di jaam yàlla da demee safara ba gis laaya ji de waaw new man yàkkur ku wedd na mu bii ci alquran mais la sabi ci mbooleem kuré yi mbooleem kuré diine yépp ku ci a alquran xam naa ne safara maa ko mooy dana waayam ko topp ñëpp balaa topp bu nekk bu mu nekk ci tikk mi ngi ci alquran dina mi ngi ko ci dafa borom sax ki fi nekk rafet na si gën di bëri nit ñi laa yoon mel ko ñu de wa man asama a mu ne fara te ka na mu ala ragal yàlla kasi ba nar ba di ko askan bokk ale mbaa doom lay tañu mel gaay wóor na def na dara la ala din ci borom sax waaye ko dina wax na saaru seede aw lay ñi ne la seen ñoo ñaan nar nañu halal bi waral dafa seen ala dëgg laanat laaye faru buur ba ala saalimi na wax seen dëgg yi ala si naa yees duna nañu fet nit ñaan sa bii laa yees dina mu di kaafiruna way weddi nañu bilaa xam ci àllaxira hum ñoom kaafiruna way weddi nañu àllaxira ulaay sa ñooñu la gaaye lam yàkkooru nekku min mu gis ne da way faat yàlla fekk ci suuf wa maa kaan nekku doom ñee leen min doo yàlla di yàlla min awliyaa way dimbale de ñu daafu def na ku ne de lawum ñee leen alaasaa bu bugal na maa kaanoo nekku ñoon yes ko teewal jaatan sama dëgg ak dëgg wa maa kaanoo nekku ñoon si loolu gis ko de ulaay sa ñooñu la gaaye àllasi la ñoo di ñoo xasira karta nañu am sama bokk seen ba mujj ci safara way dëkk ci ñoom wa dalla fadnaa ci maa kaanoo nekku ñoom dama dëgg noonu naka ñoom ci laaxal ci àll xam ñoom la ko dama kàttan nañu inna la si naka ñaañu amanoo gëm nañu waa amee tañu jëf saalaati farata yaag naafile waa axbatoo tañu toroxlu waa ila rabbihim jëm ci borom seen ulaa'ika ñooy la gaay asaabu jannati ñooy war a mel aljanna hum ñoom xaalidina wa génn ñu faati jëlee la aljanna masalu fariqayni melaw ñaari kuréel yi kéefar yeeg jullit ñi kallaamaa naka aji silmaxa la wala sa mel aji tax kéefar mi ngi mel ni ku silmaxa tax wal basiir aji gis wasami aji dégg julli bi ngi mel ni kuy gis di dégg de alis la yaani ndax danañu yemoo masalan ñeete sa sam topp waaw daal ya ray mbir mu sel di gis wa maa nara gisunu lakum ñeena ci fat na nga den ñooñu mën ñoo gënuñ ko de bal bay na sa nit nga ñu jox ka ci dégg nga yow de xaaral wax yaa xam ne ni sama araaytum solo ci leen in kuntum dem nekk naa ala bayinatin ci biral mira bi gutu ko borom so wa aataani itam jox ma rahmatan ak yonent mi ne nii gutu ko fa moom fa am yettam na alaykum ci yéen yéen bañ koo gëm anon si mukkum waa adama nu mënant leen ci nangoom wa antum te leen kaar wona way sigi leen laaji man de waaye xaam e di sama laa asalukum man de laaji ma leen alay ji jafal gi maa lan xalal in ajriya déen yoo sama ilaa xalal laa dara war na yàlla de xam nga biñ ko ne way suufee la topp waa dañ koo jungi ne ko baxale mu ne woo ma ana déet man bi taari ji dadian maa aji dàq ñaane amanoo gëm nañu inna naka ñoom laa ko rabbi mooy dajale ñoom borom seen de wala ki leela fi nekk man arrêtum dana ma ci seen xawam ngeen di wut dajale na ñoom dana yéere leen bi de waaye xawam yéen nit sama man yéen sama nii ana ko gënal tereel ma mais laaj ci mbugal yàlla in taraftu mu dem dàq na ma leen wala ta sama sama ngeen la wala ko wax ci mënatum ñeleen ñu leer ñu xam man tafa ñu leer ñu leer ñu leer wala alamu waxtu mu ne xam naa alxayda faddu wala ko waxtu mu ñu ne kaman malakul malakala wala xoolu waxtu ne li la dina ñaan ñaan tastari dana xeeb leen ay nitum ay bët seen lan yote yow laa jox leen yàlla kaaram xiw laa yàlla alam waa ji xam naa fi xam si nag aji bakkanteel ñu nee na ko man du seen booba de xaaral ñu ne ko yaa noo yow noo kat jaagal sa naa tàggee nga am nun faa perte nga bëril ji daal naa daggee sunu faa dinaa ci kenn bi ma tane naa ca la lay tëkkoon ko kii mbugal in kunta da nekk nga mën a saadiqina jawee dëggal ñu sankal nga ñu na mbugal ñu ñëw rek xaaral mu ne innama yaatikum naka dana dikk leen bi ci moom laa yàlla in saa leen soobu wa antum jëlee li mu gis ne ngeen defar yàlla rek wala yam sama kum jëriñ ci leen na mën a ma en saa bu la jalla bay ko fii bugal in kunta da nak nga mën a faada te na dagal ne fanqal nga ñu na mbugal ñu ñëw xaaral mu ne innama yaatiikum naka dana dikk leen bi ci in saa leen soog dama am suñu jëriñ li mu gis leen gën a defar yàlla rek wala yàlla foofu suñu jëriñ si leen ñu si def laa biir suñu ñu arab suñu dem na ma en saa bu laa in kaan laa dem nekk na yàlla an waxu yakum ak gaaw seen rabbi huwa moom rabbi mooy borom seen wa ko jama na delloo ma kayit noonu noonu lañ la defoon noonu waa ku jumla ji ci gaar la waa Makka yi ndax dañoo wax ne yonent moo duur alxuraan waxal ñu sore ko ndem duut na ma ko maa lay war na ma jiraani bakkat sama de wax na ma bëri na gis nga ñëw ci biir noonu ci la bakkat rek wa ohiya te woyoo ilaa noonu jëm ca noonu noonu ko lay jëlee dañ leen mën a sënti ñu xam ko suñu si ilaa am far amoon dara ñu gëm ñu ne yonent yàlla noonu nag am na jinne dara juróom fukki at di leen wax rek rek ñu soo gëm yàlla xamal koy ne ñu ko gëm ñu ko laaj ñu def ñu gëm ne wala te tey bu jàpp ñoo xam ne que lañu ko ñoo xam ne dañu ko sori waaw mu daal di ñaan yàlla ne ne wala dootuñ gëm nag yaa rabbi yaa saa la ñu tey na dayaaral yàlla bu day kenn ci kaw suuf xaaral leen ñoom ñëpp nag buur daal ne ko wax naa jëfalaan ful ko gaal yàlla ne ko nga xett gaal rek nga tere jaay mu ne na may xett gaal te lu suma fekke fi ñu xett gaal rek tere buur ne ko bu ay naa ci bopp suñu tere man maa lay wattu ba nga mën a xett gaal de waaw mu daal di jëmbat waaw toole xànq ba mu ñor waaw mu gor garab ya daldi indi seen waaw bu xàccee rek yàlla yekkewal semiñ wa moom mu xam fa mu jaar rek waaw ba mett bant yëpp ba nga xam ne na mu yembal rek ñu ko wala tuxaatib nii bul ne na mucc dina naka ñëw xam ne ñu labal nañu de ñëpp kat danaa leen labal alxem ca gaal ga moom dee ca gaal nag waaw ku la ma mara bépp bu rombo xale yi ci moom malawul mbooloo min xaw yi ci ni gëm ñu saxiroo ñu reet am ñu ci moom suñ ko fekkee waaw hee noom yaa gàccal doon woote na yonent bi yàlla nga léegi mu jëwal mooy di sarpar xaaral na in tos xaroo su ndem reetaan leen mi naa ci nun dina na sanu xaroo reetaan nañ ko ci yéen su ma la solo te la koy daan seen yéen a ngi ñuy ree waaye boo léegi ñu ngi ree la affaire bés bu muccee ngeen lab parce que bakkaar bu xam naa xam man yaa kii te dana dikkal ko bakkaar bu mu si dana ko doxal ko waaye ñu seewaat yaa lay suñu xam bu mu xëy ñu daal sax def atay sa jaa ba dikk amru naa bi dama la suñu ñoom ba yàlla waa xaaw dikkal bi dem nag bëgg xalak nit ñi ne ko bésu tey tey ma xalak mboolem ñu nekk ci kaw suuf rek waa fekk ñaanam na yàlla na ko xamal mandarga boo bés bu nit ñi bëgg xalaku waa yàlla na ko bés boo fekkee sa pour bi ngay lakke mburu bés boo xëyee yam rafet bu mu tuur ndox rek bu laajte bu ñëpp dugal ca gaal ga rek keroog ñu dee rek waaw saarate suur sa nuur suur ba suura lu mu doon lakkee mburu waaw ca kuufa dal di xëy rek waaw bi ba waaw balla am ndox de ku naan wax ñu la waralal ca ca gaal ga ñun kulli foo jéegi képp ci yaar xeer di seeni di yaar waaw la kan ñun sa ilaa man salaka la rew ñu ne jiitu ale ci al qawlu wax ja rek lu ma ñu nga xam ne yàlla xalal na leen waaw wa man amana ak ñu gëm nañ wa ma amana waaye gëm maa wax nag moom ila qalil mbari aji néew rek ñun ñoo ko gëm junne nga xam waa ak juróom fukki at di leen waar juróom ñetti fukki rek ñu gëm ñooy fukki góor ak ñooy fukki jigéen rek laa waxee leen waaw yàlla xale leen ñoom ñëpp ba tuufaan la xale ñëw leen insha Allah loolu su dee rek. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم wa radiyallahu ta'ala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al-'ali al-azim wa qaala ta Nuuh ne irkaboo irkaboo war leen fiha ci gaal gi bismillahi ci tudd yàlla mujraha alak dawam wa mursaha akab seeram de waaw yonent yàlla Nuuh nag ba nga xamee ne yàlla xamal na ko ne xeetam kenn dootu ci gëm moom itam mu ñaan yàlla ne yàlla yàlla na yàlla ne ci kaw suuf ci yéefar yépp mu ci bàyyi kenn yàlla nangu ñaanam ne ko nag danaa leen xalak ci am ndox moo xam ne mooy tuufaan tuufaan mooy ndox mu fees dell àddina ba nga xamee ne yàlla na mën ko dafa digal asamaan muy taw mu digal suuf muy ball ndox ba yàlla sañ ci àddina ba fi tey am na malaaka moo xam ne moom la dénk magasin ndox yi topp ndox bu mës a wàcc ci suuf konte na ko am na li wàccaali ci suuf waaw ci peppe ndox rek tay day waaw lu may ba tuufaan ñëwee yàlla fa jox digal magasin ndox yëpp ko suuf danañ dem ci digal yi malaaka yi rek tay waaw moo tax moo tax ndox mu bew ci kaw asamaan bew ci suuf adduna yëpp des yàlla ndox rek laa wax tay waaw noonu lañ xala ko ba nga xamee loolu xam fekk na yonent yàlla noonu yàlla noonu na ko na yett gaal mu yett gaal gaal goo xam ne waaw jëmbat na xànq ya ba mu ñor mu soog koy xett rek tey day mës fekke fu ñuy xette waaw mu ne na may xette gaal taw musuma koo jàng yàlla ne ko maa lay jàngal yàlla yekki wan seen miñ moo xam rek fa mu war a jaar rek ba waaw xànq yëpp xéwén pour gaal ga rek tey day ñu ne jibril da ñëw di ko wan lu mën a am rek li ko yàlla ne wan maa lay wan ni nga koy xett daal yàlla wan na ko nu muy gaal ga ba mu sotti mu ñaar téeméeri mètre ci guddaay juróom-ñett fukki waaw mètre ci kaw mu def ko ñetti kal nag bu nekk ci suuf ci la def daaba yi ak jur gi waaw bu nekk ci digg bi ci la nit ñi dugg ba nekk ci kaw mu def ci yi rek seede waaw yàlla nag ne ko bés boo gisee sa na di ñuy lay lakkale mburu bés boo xëyee gis ko muy fuur rek bu laajte keroog sa ñi xala ko rek seede seen bés ñëw fuur ba waaw ma ngay balak ndox pour baa nga ca koofa waaw jëréew yaraax ba tey waaw naka ko def nag ba mu gisee lool rek yàlla na ko nag waaw xeet gu nekk nañ ca jël ñaar mu nekk aw jiwu rek tey day noonu ndali taxaw ca buntu gaal ga rek tey day bu talalee loxo ndeyjooram rek góor du tabbi bu talalee loxo càmmoñam jigéen tabbi mu dugal waaw waaw ba mbooleem ndundat yi nga xam ne daañ leen soxla yépp ak njanaaw yi waaw yépp bu ci nekk mu dugal ci góor ak jigéen de waa alaka ak ñooñ sa ñooñu itam mu rek feere ak i doomam ñetti doomam lu mooy ka xam ne mooy te kawet doon junne at yi mu kat juróom ñett fukki rakk a ko gëm ñeen fukki góor la ñeen fukki jigéen góor ak seeni jabar juróom fukki at rek tene ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daj àddina rek tere waaw ba léegi ñu ngi koy limal ay téeméeri million waaw genn room sa wàcc ci suuf doxal mel noonu ci kaw si de waaw bala xamee nag ne toog na nag di dugal bu tal leen la joram waaw góor dugg bu tal leen camoyam jigéen dugg rek rek waaw ba yëpp dugg waaw mbaam rek moo mujj dugg mbaam taxaw waaw ci biir ci biir jabaru ja genn ah noonu ne mbaam dugal waaw ngir jafandu ca geen ba mbaam mën da dem waaw loolu ne ko mbaam duggal mu ta dugg mu ne ko duggal yow ku ñu rëbb ki mu daal di dugg iblis bi gaal nag moom rek iblis moom mbaam bi lay ci sama gaal gi mu ne ko yaa ne ku ñu rëbb ki duggal sama rek la yaa ne rëbb rek waaw moom la duggee ci gaal ga ñu yàlla moom nga rek waaw yàlla ne ko gaal gaa ngoog nag <coughs> amul gaal gi amul esaas amul capitaine amul machine amul dara bisimilah rek bu ko waxee gaal ga daw bu bëggee mu teer rek mu ne bisimilah bu mu teer rek mu ne ko wax ne war leen ci gaal gi bisimilah tudd yàlla mu gaa amul dawaa amul sa amul sa xaw am def na rab ne ko borom sama wax ko wàññi day nañu waaw yére yére ma yére ma may jaam waye moom gaal ga nag tajri dana mu daw bii ma ànd ak ñoom fi maw jin ci duus kër ji baari dina ko doj àdduna ngi fees dell ak ndox suuf yaa ngi mel ni waaw ay daj la waaw ay daj yu yëkkati ko yooyu waaw di waaw sànni gaal ga boor bu nekk waaw noomu na la ca nekk dugg na ca ci rajab saabaan ramadaan sawaal zul qidati zul hijjati waaw ba ci muharram ci bésab tamxarit la soog a wàcc am na juróom benn weer waaw gaal gaa ngi daw ñoom di géej goo xam ne rek xamul dayo rek laa waxee de xamuñ guddee bëccëg xamuñ waaw waa naadee taxoo noon noon ibna roddamam kanaan waaw basari angoog kanaan xéefar da boo xam ne diiru dundam mi waaw di ko weddi waaye daal ba dara desul may xéefar yaa ngay law noon waaye kanaan ñoo dugg ci gaal wala wa kaana nekkoon na mu fi ma ci beru walif gaal bu moom beroon na gaal ga mu naa ko yaa bu ne yeewas ndoom sama irkab waay waral maanaa ànd ak ñun hmm, wala takun bu nekk maa kaafir naa ànd ak way weddi na nga ñëw war ci gaal gi maanaam tuubal ba mën a war ci gaal gi waaw waaw wala ñëwal ànd ak ñun rek bul ànd ak yéefar yi nga xam ne xaala waaw dañoo ko ko xaala faawi xal na maa tàpp ilaa jabalin jëm ciw doj yax si mu nii wow mu tere ma minal ma ay ci ndox mi de mu ne ko man du ma dugg ci sa gaal googu hóoluwuma ko danaa dem ci wenn doj rek su ma làqu ji ca ndox mu mën ndox mi xaala wax noowu ne ko laa asima déda aji wattu ak yow ma tay min amrillahi ci mbugalam yàlla illaa lu fi nekk man rahima ko na ko yàlla mu ne ko xamul dara lu mën a musal nit lu may koo xam ne yàlla musal na ko te musuwaay mucc waay bu mooy gaal ak noonu ngi de yonent dina rek mucc nga ku la mel ba lislaam feeñee ba ba dina jeex waaw gaal ak yonent yàlla noonu gaa ku dugg rek mucc ku ci dugg nag diine ji la neex jàppal waaw doo mucc fa sa kanam borom rek rek waaw ba loolu amee nag waxaala te diggalee ngay no maa diggal seen al moo juddu foofu kanaan di warante baayam rek aw aw duus daal di tam nekk meen ma na ca gaal ga gaal gay daw ak ñoom rajab waaw ba ci bésab tamxarit muy juróom benn weer yu ma tëkk gaal gi am na dayoo ñi ci xeboon nag waaw su fekkee ñu ngi sëy doom yi di juddu bu yàggee te xamuñ kañ lañuy génn ci gaal gi loolu xatar la ci gaal gi noonu wax ne nañ beru jigéen ñi bu kenn sëyati ndax léegi tey doom yi yokku du ñu ci gaal gi su ko defee ñun ñëpp ñu labde waaw gannaaw loolu itam waaw nit ñi amuñ fi ñu gën tànk lu ma ci gaal gi ak jur gi lu mbaa jëli daa ba yëpp a ngi ci gaal gi waaw loolu itam jaaxal waaw yonent yàlla noonu de ba nga xamee ne loolu yàlla noonu janax yi itam tàmbali dikkat di hett gaal gi de bëgg koo yàq yàlla ne ko na njatt gaynde de waaw ba noonu njattee gaynde waaw yàlla génne ci moom janax rek de janax ja daldi waaw fëkk janax yëpp waaw ci benn taxawaay rek te ndumbaay jëli daa ba ko jaaxal mu ne ko njattal ñay mu njatt ñay waaw moom it mu génne mbaam tugal mbaam tugal ya xam le ne woon ca gaal ga yëpp ci tojale ki nefere waaw ba gaal ga mujj ta rek te de waaw noonu nag wax ne bu kenn seeti ba nga xamee ne na ne bu kenn seeti ñëpp beru seen jabar xaj moom dem di sëy ba xaj demee sëy janaat ñëw boole ko ne yonent Yàlla moom li nga xayoon xajam yi def na ko xaj na janaab dafay fen jëlal sa xaj dellu defati ko janaab dellu ko boole jëlal sa xaj dellu ko def yonent Yàlla moom ñaan Yàlla nag nekku sëyeti waaw ci gaal gi rek yàlla la yàlla weer xaj dem waaw sëy rek sëy rek ba mu sëyee ba noppi rek waaw dara desul lu mooy génn rek mën nga gis sa kër sa tëj waaw xaj bu jigéen ba rek de rey waaw kala ko loolu ba léegi rek de rey waaw mu nekk ko ba ñëpp waaw gis ko rek de rey waaw moom mu ne janaab yaa ma weer weeraange jule yàlla la yàlla weer yee itam booy sëy waaw gis nga xaj sax yàlla yi déglu ñaanam moo tax ñaanal kuñ tooñ ma kuñ tooñ ma tawattu waaw moo tax janaab bi buy dugg ci sëy waaw ñëw ñëw ya foo toll du ko dégg adduna yëpp danañ xam ne janab jàngay sëy na xaj weeroon moom weeroon na ko la waaw noonu lañ nekke ñooñu seen xuloo yàgg na ba nga xamee nag ne loolu am na nag waaw ba nga xam nag ne ñëpp xalaku nañ ñu ne ne yàlla xalage ñëpp te xam na am na ci ñaamul bakkaar ñu ne yàlla dafa jëre jërmee leen jigéen ñi ñeneen fukki at yoo xam ne doom juddu rek tey tey waaw tax na bi ay góor ñu waaw géwél bi rek ñu xéefar waaw waaw digg bàyyi tuufaan di wàcc ñu la fekk ci suuf rek ren waaw waaye ñu dàqonte nag ñu dàqonte wutal ne nañu am na jigéen joo xam ne waaw am na jigéen joo xam ne waaw ba ma ba lee waaw dafa yëkkati ci boppam ne moom buy labit doomam bu rek tey ba ndox ma war na ko mu yëkkati doomam ba fay loxoom ñoom rek tey rek ndox ma boole ko war rek baax tey rek waaw nga xam ne loolu lu ñëw lu ñëw waa xaw dañ ko xalam rek tey de la gënoon a bëri daal mooy waa góor ñu jigéen ci ñoo xam ne ñoom ñëpp day xéefar lañ ñooñ la bàyyi tuufaan xalak de waaw ba nga xamee nag ne <coughs> yàlla fasoona niisal ndox ma nag waqiila ta waxeef na yaa ardu yow suuf iblahin wannal maa ki ndox sa yàlla ne suuf wannal népp ndox mu balloon bàyyi ko ci yow suuf daldi wannaat lépp lu balloon bàyyeekoo ci moom mu des nag li bàyyeekoon ci asamaan li wàccoon jóge ci asamaan moom mën da dellu ci asamaan ko suuf wannu ko moo des di gi ak yoon yi ak xur yi waaw ba léegi de lam wannoon waaw mooy ndox mi nekk ci biir suuf ba tey suñ gasee waaw mooy teen yi nga xam ne tey dañuy bënn de waaye asamaan yow asamaan ak xale sëbëtil asamaan yow sëbëtil bul ndox moom wann la woñu ko ndoxam waaye ñu ne ko mu sëbëtil mu daldi sebeti waqiila ta ñiisaleef almaaw ndox ma la ta mataleef lamrum bi dama xalaku seen de ndox ma daldi ñiis nag fekk nu tunnoowu ñoom xalaku nañ ba jeex <coughs> watta watta teer gaal ga alal jóodi yi ca de gaal ga teer nag ci doj wu ñuy wax jóodi yi waaw ca moosal waaw ca raax rek de bu foofa la teer ba nga xamee nag ne waaw ndox maa ngi ñiis be waaw noonu gis asamaan si mu xebal baaxaañ de ne ko demal seetal ma koo gis waaw suuf waaw nga nga ñëw wax ma de bëgg a xam suuf ndax suuf feeñ na am déet baaxaañ dem gis médd rek moom sëgg ca médd ma fàtte na yonent yàlla noonu daf ko yónni woon waaw ba yonent yàlla noonu yàkkamti ko yónni ak petax petax moom dem bam demee waru waru gisut suuf waaw mu gis genn garab ak saytoon mu dagg ca xob de noonu xam ne suuf feeñagut waaye daal ndox mi wàcc na ba tolloo naa garab yi rek rek garab yaa ngi tàmbalee génn waaw dellu ko yónnee aat mu dem waaw dem dem dem dem ba gis foo xam ne ngiis na mu dugal tànkam yi waaw ca ban ba riix koog ban ñëw wan ko yonent yàlla noonu waaw yonent yàlla noonu xam ne <coughs> ndox mi ngiis na nag ba am na fu feeñ waaw xonqaay xeel yi petax yooyu xonq ba seer ca loolu la jógee waaw yonent yàlla ne woon takkal ko nag waaw ab caq ne ko yàlla la yàlla jox kóolute waaw looloo tax ba tey petax am kóolute waaw di dugg ci néeg yi waaw di dëkk nit ñi te doo am dara lu ko ragal waaw lu mu ragal ñaan ak yonent yàlla ne woon nga def baaxaañ itam mu ne ko waaw yàlla nga dëkkee ragal ba faw waaw moo tax baaxaay waaw kenn mënu koo miinu kenn mën mënta tax mu miin bay jege nit ñi de kum fee nit ñi rek ne bëppet daw waaw ci waaw ci la xurbatu gi fi tumuranke jóge moo tax ñu di ko gaaflu ne su naawee sa diggante sa xarit sax waaw ngeen teqalikoo waaw ba léegi xuraaxul bay ni waaw ñu ngi ko ñu ngi laaf mu jëm ci ak fasantikoo rek tey day waaw mu ca baaxaañam yonent yàlla noonu boobu yàlla woyu nag ne doj leen di xamal ne waaw gaal ak noonu gi ci wenn doj waaw ci ci rek doj yépp daldi guddi jëm asamaan daj wu nekk ne man maa xeloo loolu rek tey de waaw daj yi gën ci la bokk ak tóor waaw ak uut ak abo ku bay sa waaw wu ci nekk rek ne moom moo xeloo waaw gaal gi teer ci moom de jóog yi daj wu ndaw la moom mu suufeel boppam rek ne man day xam naa loolu xeloo ma xaw ma wan daj la gaal gi teer waaye du doon ci man rek tey de yàlla kooku suufeel boppam nag foofu lay terali gaal ga defee moo tax wa sabartam seeran la judi yi ci judi yi de waaw moo tax gaal ga dem teri ci judi yi moo tax yonent ne ku suufeel sa bopp yàlla yëkkati la ku yëkkati sa bopp yàlla yëkkati daane la mu teer nag ci bésab tam xaret waaw kàkk na seen yóbbal yépp jeex na yonent yàlla noonu ne ku ne na fëgg mbuusam lu mu dese ku am benn pepp fandas ku am benn pepp fanweer waaw ku am benn pepp xam wu boole yépp waaw bu baxal ko nag ñaan ca barke ñu lakk ko waaw mooy tam xaret ba tey waaw moo tax di sa tam xaret waaw ñu bëgg ba léegi waaw yaaxal ca dund ñeexal sa njaboot am na jikko yu bari ñu bëgg ku ko def ci bésu tam xaret waaw nekk na ca waaw siyaara nit ñi yiw waaw ak bokk yi waaw nekk na ca <clears throat> jàng saaru lixlaas waaw junne yoon nekk na ca raay boppam jidim waa ak sax ko waaw nekk ca xoor bés ba yonent na ne ko xoor bésab tamxaret fas jéeg fas naa waaw yàlla dana ko baal bàkkaatab waaw xat ma wéyoon de moo tax bés la boo xam ne ku ko xoor mu kaafaraal la mboolem bakkaati xat ma paase woon ah nekk na ca waaw yiñ bëgg ci bésab tamxaret waaw julli waaw naafila am na yiñ ca sib nag nga xam ne waaw siyan yi danañ fa def bu bés boobu ñuy fàttaliku rek si naa waaw Ousseynou waaw di yuuxu di dëjeetu waaw kooku waaw loolu moom bañ nañ ko bañ nañ ñi bés boobu ñëw ñuy joxe xisa yi rek Ousseynou waaw di ko nettali yooyu yëpp ci waaw bëgguñ ko ne ànd ak nag jësa pam xaral lañ ko reyoon dañu ko ragal waaw xeer lañ woo xam ne duñ yaakaar mu këram pencam yàlla ndax fàttali na ko dana taxaw pencam yàlla ci kanam yonent bu ma bu ko tax a bëri dañ ko ragal rek rek koo xam ne ci kawaram moom moom rek ko bëgg nag kooku yaakaar mu ci rek rek waaw moo tax di sa tam xarit waaw di bés bu gën yàlla saxal na ci fukki yonent yàlla noonu waaw ci la wàcce waaw ci gaalam gi waaw mucc nitam ña waaw alaku de waaw ci yàlla musalee yonent yàlla Musa ci labal waaw Firawna waaw ci yàlla yëkkatee waaw yonent yàlla waaw Isa ci la yoonu waaw ca biir ab wa ko gàqoon ci la yoonu waaw ca kaso waaw falu nak di waaw buur de waaw ci la moo tax boobu bés ci la Ibrahima mucc ca safara wa boobu bés waaw bés la boo xam ne teral nañ ca fukki yonent moo taxoon waaw yowadi daa ko xoor ba yonent gàddaay ñëw Medina fekk yowadi di ko xoor mu laaj leen ñu ne ko bés la boo xam ne yàlla teral na ci yonent yàlla Muusa waaw teral ci mu ne leen man maa leen gën a ci yonent yàlla Muusa rek de xoor ko digle ñu di ko xoor waaw gannaaw bu digg bëccëg jotee mu yéene ne ku xóorutoon na xoor waaw ku xóoroon na àggale kooram rek tey de moo tax bésab waaw tamxarit moom rek a jagoo nit mën naa xëy waaw ndekki ba noppi sa koo xoor de moom fay la neexee ca des ci bés ba nga war la ca des rek sa xoor la bés ba rek tey de waaw koor yëpp moo ci jagoo loolu waaw ba nga xamee nag ne waaw loolu am na nag yonent yàlla noonu daal di wàcc nag daal di sanc nag nanaa la juróom ñett fukk ñoo ko gëmoon ñu daal di tabax dëkk bi ñuy wax samaanina Diarra waaw ñoo ko sanc de juróom ñett fukki ñoo ko sanc waaw moo tax ñu tudde dëkk ba waaw na waaye ci xereñ ak yàlla juróom ñett fukki ñooñu ñëpp yàlla jërmendoo na leen kenn juru ca doom gannaaw ba waaw lu mooy ñetti doomi yonent yàlla noonu ñoom rek ñoo jub waaw doomu aadama yi ci def de moo tax noonu ñu di ko wax aadamu saani aadamam ñaareel de waaw amoon na ñetti doom yu ko gëm ànd ak moom saam ak xaam ak yaafis saam jur na ñetti doom waaw benn doom bi moo jur arab yi benn doom bi moo jur room tubaab yi benn doom bi mu jur faris rek waaw ñetti doom waaw sudan ak barbar ak xipt waaw naka noona yaafis itam jur na ñetti doom waaw ñoo moo jur soqalibatu ak yaajooja ak maajooja ak turk waaw moo ci heesi doom waaw ñooñu ñooñu nga xam ne ñoo waaw dundalaa àddina gannaaw gi de ñëpp ca yonent yàlla noonu lañu askanu <clears throat> noonu nag looloo tax ñu di ko wax aadamam ñaareel waaw waqiila saaxeer bu dem halkare ñu ñu di way tooñ de wanaa dee taxoo noonu noonu rabbahu boromam yonent yàlla noonu daldi yoo boromam fa qaala tam wax rabbi yoo borom sama inam nii naka doom sama kanaan min ali aji nekk la ci ñooñ sama de yow day doyaloon nga ma ne sama ñooñ danañ mucc naan kanaan a mel de way na sa doyal sax la waa ji dëgg la du fa mu mukk koo nag kanaan di mën a alakoo te maa ko jur waan sa yow ak sama laata ko yaa noowu yow noowu inna woon ak moom kanaan laysa min halika sa ñi di way mucc de ku ne ko kooku bokkut ci sa ñooñ ñi nga xam ne war nañu mucc wala laysa min halika déet muy bokk ci ñooñ diine sa de ñama la daala na daañ mucc mooy ñi nga bokk diine waaye doom joo jur te bokku leen diine kooku bokkul ak moom dara de inna loo na ko moom ñaan gi ngay ñaan sax mucc kanaam amadu jëf la moom a sani njiduma aji yiw de yow sax nga di ma ñaan mucc xéefar loolu sax du jëf ji jiw rek laa yedd nañ ko wala inna naka moom kanaan amalun doom la mu xayru saaliin gi duma aji yiw de doom ju baaxut la waaw waaw doom ci jëfi baayam la bokk yonent na ne inna ateba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi waaw waaw nit bu gën a leew ci lum lekk mooy doomam waaw waaw te mooy mooy pagutéefam te doomam ci pagutéefam la bokk waaw su fekkee doom mën nañ ko tudde pagutéef nag waaw waaw jooju ndoxa mën nañoo tuddee amalum ji muy waaw doom muy faculté moo xam ne bii rek fee de maanaam amalum doom la moom xayma saa yi ñu ma jiw de waaye la ci cëw yi ñu jànge ni am yi la jëf na moom xayma saa yi jëf ji ma jiw di la ni moom bañante naan sa diina rafeere loolu moo tax de yow <clears throat> moom mën da mucc rek laa xafeere waaw njudeel ak ngoog njudeel ak sóor rek waaw buñ ca tegee leneen njudeel ak maanaam waaw mu dëggu de waaye su fi ñemee njudeel ak sóor rek waaw dafay xaskanu daal di dog de waaw ku yonent jur ku wali jur ku borom xam-xam jur ku jullit jur taxawuloo ci yoonam itam boy bokku leen dara de noo na ngi ab yonent la mursal la ci ulul hasmi min rusuli la moo jur kanaan ci ndiggam yàlla ngi wax ne juru ko rek laa waxee de waaw ak wana tudul noonu wax na ko rek de waaw tax baax yi waaw tàmbali bu baax la su fekkee ne am nga yoonu baax waaye su fekkee ne wàcc nga seen yoon nag jëte wala ñoom dara fala soto la nii bu laaj ma maa lay sa lakkaloon seen ñëla bi ci moom xam mum xam-xam bi lieen na kaman a su ko dana ma waat la am takku na ci bëgg a jaay li na ci way réer ña waaw man lay waat bul nekk ci jaay li nga xam ne dañuy laaj loo xam xaala wax noonu ne rabbi yow sama illiya naka man di ko ci an asalaka bu ma laajal la maa lay sa liggéey loolu de ñaan bi fii ci moom xam-xam muy muslu yàlla nag laaj yàlla lu mu xamul de ne ko way laa taqir ndem baalu la lii ñaan ma li jiitu ci mam ci ñaan bu ca kanam wa tarham nii ta nga yaram ma ak kun ma nekk ma fàttali ma ci tax ñu rek kii la waxee yaa noo yow noo indir wàccal tukkee ci gaal gi bi salaamin ànd ak mucc ci gaal yi ànd ak mucc nag waaw la bi salaamin ànd ak am nelaw maa man yàlla mi naa bi dugg bi wa barakaatin ak ayal barkat aleyka ci yow ala umamin ak ci mbooloo mi man maaka ñu ñaandu na ñëw yow de muy say doom ak seeni sët wa umamun ak mbooloo te nu matti moom xam na noo yóbbal leen ci àdduna su ma yàlla suum sap dana jotdeen mi naa ci naa saa yu wér ali yi de aaya lamboo solos ñu doon raadu xay bi aju nekk la mu de yii day yëpp ci ko sallallahu alayhi wa sallam nu iha danañu wayu ko ilay ka jëm ci yow a kunta nekk la salama ko anta yow wala xamu ko du jàggan li asa jëkk ji alquran de waaw yonent yàlla noonu di lummi bu juddoo makka yaru ci diggante doj yooyu la garab ya bee xëy am ñeneen fukki at mës a jëkki aare ku jàng mës a jàng téere mën nga bind mën turam sax boo ko bindee jàng ko xamu ko mujj di ñu jox xabaar yonent yàlla noonu nga xam ne digganteem moom mën na ñeneen junne at waaw su taxutu wayu bu bàyyi ko ci yàlla loolu du mën a am de tas bur muñal jotal waaw li la yàlla yónni ak sa lori nit ñi naka noohun mu ñëwoon inal aqibata naka mujj gadi buñ sant ñun muttaqina ñi am na way ragal ñu yàlla gën ñooñu jël nañ seen wàll way daa aadin ñu yónni jëm ci xaat axaaw mbokk seen hóodan hóot yàlla yónni gannaaw ga yonent yàlla waaw mu jëm ci waaw mbooloom xaat laa waxte de xaala mu wax ne yaa xaw mi e eh, di sama bubudu laa wéeta leen yàlla ak jaamu maalakum déen ñee leen ñu ni laahin buur xayroo kurut moom inantum déen yéen illaa muftaroon ndare way nar ngeen de jaamu yéen di jaamu du yàlla ay nari neen la de yaa xaw mi e eh, di sama laa asalukum man day laaju ma leen xale yi ci jotal gi ajran ab yool yool sama ilaa alal la di ndare war na kaaka fatarani bind na ma afala taqiluna lu tere ngeen xelu de waya xawmi e nit sama istaghfiru balu leen rabbakum borom seen du ko ci kéefër astaghfirullah astaghfirullah su ma tooboo topp tuub leen waaw dellu leen ilay jëm ci moom ci topp ko su ngeen ko defee yëpp si li mu xiir sama asamaan waaw mu taw ci yéen de fekk na booba dañoo nekkoon ci ati bekkoor de taw mu ne ko su ngeen baloo yàlla rek yàlla dana leen tofal de maaleykum ci yéen midraara muy lotte akam a si kum dana mu dari yeen quwatan kattan ilaa quwatikum ànd ak kattan seen lépp lu ngeen amoon ci xaal ak doom waaw yàlla dana leen ko dolil de wala ta tawaloo waaye bu leen dëdd mujrimiina mbit ngeen di way bokkaale de xaaloo wax na ko yaa hóodu yow hóot maa jiitanaa di kew na di kew nanu maa jiitanaa di kalu lanu bi bay na tin ciw lay de lay wi ngay wax ne yàlla la yónni andi ak andi woo wax yàlla la yónni wa maana nu déet nun bi taari ci alihatina ñi di way bay ay yàlla sunu am xawli ko ngi wax fa defe nga ne ñun sa wax rek man naa tax ñu wax suñu yàlla yi ñu doon jaamu wa maana nu déet nun bi mu ne ñi di way dëgg lakk ci yow te ñun gëmuñ sax li nga wax da ngay kàcc rek la xaw ci li nga ne sa mbit illa taraka ndara jatal na la nuy sib baadu alihatina leen yàlla suñu gis leen ci lu bon ñun daal liñ mën a gëm mooy suñu yàlla yàlla xalak rek ndax naka jekk da nga leen a bañ waa tax na ba ñoo la xalak tey moo tax ngay woote ak yonentu de li ngay wax ay débent la rek ci na jàpp muy wax nga xaala mu wax ne indi yanaka man ushidu dana ma seede laa dana ma seede loo laa yàlla waral sama bopp washhadu seede leen yéen itam ani naka man bari aji dañ la ma bi ma suñ ko nag da ngeen bokkaale ko min dooni lu du yàlla fa kii dooni fexe leen ma nag jami'an bi ngeen di mboole yéen ak seeni yàlla yépp ànd leen lu ngeen man def leen ma ko su ma laa tumti wooni topp leen yéexe ma laa wax de man tawakkaltu doyarul alallahi ci yàlla rabbi kay borom seen wa rabbikum kay borom seen maa min daabatin déer ak yukkat ilaa huwa dara moom buur axatun ak jàpp la mu financété ci cambargaam képp ku yukkat ci kaw suuf waaw yàlla jàpp ci say cambarga moo la yow mat na rabbi naka borom seen ala siraat naji nekk la ci yoon mu fas mu de ay na te laa jàng oo kasaba mun jiyaat ku la nuyu si banaa ilaa ma kataba laa wala naa moo waa baraatum way ñam sas ka laa gonen weyoon na ca saara yoonu su ma min daabatin fi ardi laa laa rizqahaa démb waaw ñenanteel bangoog yaari aaya ngi ci saar wóor ñi tawakkatu ala rabbi wa rabbikum waaw ñenante aaya ngoog juróom ñaar lañ def na ñetti waaw dana ñëw ci xaajab suuf ba de bayin tawallaw ndem dëdd nañ faqad ablaxtukum jotal naa leen maa war si la yónni wax na ma bi ci moom ilaykum jëm ci waaye sax li fa dana wutal rabbi borom sama xaw ma naaw nit xayrakum ñu di yéen wala tadurun wala leen ko seen dara na rabbi la mu alaaka ñu weddi rek fekkeeru ñoom ni tuxóote ñoo nag ci àddina ku ci nekk téeméeri xasab nga guddee woon ca seen xasabu yakat waaw ku gàtt di juróom benn fukki xasab lu jënit gàtt gàtt daal da nga mën juróom benn fukki xasab ci seeni xasabu waaw lu jënit néew néew doole soo meree da ngay buddi waaw say loxo di sànni waaw ba mu leen tëkkoo de yàlla dana leen xalaat ñu ne ko ñun yàlla mënal lu ñu tus mën a sa dumi naa xuwatan ñun yàlla sax du ñu doole laa fee de waaw yàlla ne ba yàlla mi leen bind sax ñu ne mi ñu bind sax mën a ëppalu ñu doole de waaw waaye bala maa jaa aba dikkee su noog ñoom ba yàlla dikkee mbidam pour bëgg leen a xalak na jeenaanu musal xóotan xóot wala si naag ñaaña amanoo gëm nañu maa waa ànd ak ñu moom beramatin ci yërmande mi naa jutuke fi nuñu yàlla musal na Hóot yonent yàlla Nóor ak ña ko Hóot ak ña ko gëm wa najjaynaahum tan musal leen min asaabin ci mbugal xalis yi mu dee aji tadde waaw ñoom ñoom ñi ca des ñépp waaw ñu xalak leen de wa tilka ñooñu le xaadun xaat ñaade jeexit yooyu ngeen di gis bu ngeen di dem saam waaw seen jeexiti xalak yooyu yéen a ngi janam moom waaw jeexiti xaat yaa ngoog jaadoo weddi nañu ba ayati rabbihim kawte fi borom seen wax na sax tañ mooy rusuloo yonentam yede ku ci mooy benn mooy nga yëpp ndax ñoom ñëpp benn woote lañ xam waaw yonent yeeg wali yëpp waaw kenn koo ci weddi weddi nga ñëpp ndaxte seen woote benn la watama topp nañu amra kulli jabaarin ndigalal jëpp aji mbëru an yi din ku dee aji dëng de mooy seen sang yee leen di réeral wowut bi wattu tafaleef leen fi asi dune ji laaduna laanatanam rëbb wa yawmal qiyaamati jëpp jëm yàlla am rëbb ala dëgg inna haadam naka haat kafaroo wedd nañu rabbahum borom seen ala dëgg buudan xalkare li haadin ñeel na haat xaw mi hóodi di tuye mun te yàlla hóode waaw baaxalaku gañëwee yàlla dafa xiin waaw wóot bi leen xiin wi ñëw moo leen di xalak si ñu ne ko xiin déedéet mu xiin wi daf ñuy tawal a rek tey day waaw mu wi ngelaw a ci bàyyi ko loo xam ne moo leen di xalak ñu ne ngelaw ñun yàlla mën na lu ñu duus nga naa ngelaw waaw ngelaw la daal di riddi rek yi seen seen gëlëm ya wëtti woon yëpp xolom baa ngi mel ne ay xob di naaw ca te ca gëlëm ya lañ daa war a ak li yëpp gëlëm yaa leen ëpp ah ñu ne ah wi ngelaw kat mat naa ragal waaw ci nag gas xat gas pax nag ba mu kóot ba mu agsi ba ci ndigg nga suul ca sa bopp rek ngelaw lu dee mënal dara waaw ba ngelaw la ñëwee rek leen jóor rek ñu mel ni datti tax muy jóor naka mu xale ñëwee waaw ñu ne jël nañu seen wàlla way laa samoda ñu yónni jëm ca samoda axaw mbokk seen saali am a ba nga xamee ne ñooñu xalako nañ nag yàlla yónni saaliwu ci dëkk bu ñuy wax samood xaala mu wax ne yaa xam ne sama ubudu laa wéetal leen yàlla ak jaamu maalakum déet a leen mii laayin buur xayroo ku dul moom woo moom an saakum sos na mu leen ñaa lar la ngeen tukke ci suuf yéen ñëpp yàllaa leen bind ngeen bàyyi ko ci suuf ndax aadamaay seen bàyyi te ci suuf la yàlla tibboon rek ne ko nekkal ni aadama waaw yéen ñi ci des nag ngeen bàyyi ko ci toqenti man yi góor yeeg jigéen yi wala ñëpp ci suuf lañ bàyyi ko ndax toqentam man yi mi ko ci bañ a ngi bàyyi gàncax gi bàyyi ko ci suuf waaw ñëpp seen cosaan mooy suuf de wastaamarakum dundal na mu leen fiyaa ci suuf yàlla def na leen ngeen di woy dundal suuf fastaxfiru balu leen ko astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah ma tuuboo topp tuub leen jëm ci moom dina rabbi naka borom sama xarit na jegeñ la waa a bindeefam lu def leen ci ngeen di dundal suuf yàlla moomu waaw ku leen jege la te ku ko ñaan waaw mu may de te digle na nañ ko ñaan ku ko ñaan mu mere la waaw te ku ko ñaan dana la nangul de benn mu teewalal li nga ñaan wala mu fegal la balaa waaw wala mu dencal la ko waaw mu di wëllëg ca alaxira waaw dundal suufa ngoog am na ci lu sant ak loo xam ne lu ñu ŋàññi la képp koo xam ne tabax nga lu ëpp sa aajo waaw kooku yàlla du ko ci dundal waaw benn tuyaabo waaw te li gën a bari bépp bu yàlla bëri lee alali nit waaw rek yàlla xiir ca ndox ak bande waaw dafay soxla wa tabax rek ba alal ji jeex takk waaw alal jëpp mi ngi bàyyi ko ci suuf te ci suuf lay dellu ku gën a bëri li rek moo fi gën a tabax bu tabaxee rek alal ja dellu ana nekkati suuf la nga xam ne moo ca dan cosaan waaye bu fekkee tabax na nag ngir xaajo waaw tabax ngir sa waaw tabax ngir di jàkka waaw tabax waaw ngir dalal ay gan kooku moom waaw ku ca tabax waaw mooy li yonent tagg naa baax na alal ji yiw waaw ci loxol waa ji yiw jëne a àdduna moo di waaw gëléem ak alaaxira waaw xaalo waaw ne yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam àdduna lu ñu rëbb lépp lu ne ci biitam lu may ku xam ak kuy xamlu waaw ak ku leen sopp rek laa waxe de waaw bu nekk nga ca def nag tey xaalu ñu wax ne yaa saaliw yow saaliw kat kunta nekkoon nga marjuwan di kuñ yaakaar fii naa ci noonu tëjal tëjal tëjal kenn du wax xaalu ñu ne yaa saaliw yow saaliw kat kunta nekkoon nga marjuwan di kuñ yaakaar fii ci noonu de ñu ne yow saaliw yow ba nga juddoo dañ laa yaakaar yaakaaroon nañ ne moos yow boo duddee dib sang xablaa saa ci jëkk li le waaye jëkk ba ngay wootee jëm ci yàlla de wala yaakaar jaa ngay soog a de ataneen a danga terenu an naa bu bu nu jaamu man maa bu dul jaamu ko abaaw na ay ñoo bëgg aaye ñu jaamu li nga xam ne moom la ñuy baay doon jaamu wa inna naa ta naka nun la sakkin way nekk lañ ci sikk ñu maa ta doona danga waxoon wi lay jëm ci moom te ñun sikk nañ sax li nga xam ne moom ngay woote muri bi nu daa ji tabal ci sikk sikk nañ ko xaala mu yaa xaama yee ni sama araaytum soroti leen ma in kuntum dem nekk naa ala bayinatin ci bidal min rabbi tukke fa borom sama waataani itam jox ma minu tukke ci moom rahmatan ak yonant fa man yansuruni ana ku mu tereel moom mi laay ma ko mata si doona doole ti ma xara tax ti ak ak réeral de waaye xaw mi ee nit sama ñu ne ko ee saaliwu tànqal nga ñu ñun duñ la mën a gëm mukk fee daju laamaar bi wile génnee ñu ci gëlëm ak mu matu wës nañu ci gëlëm ak rat rek bu ñu wax soo deful loolu rek duñ la gëm mu ne su amee ñu ne doy na li ngay wax nag mu daldi ñaan rek doj wu laamaar la wa daldi matu ñëpp janoog moom waaw mu wasin gëlëm ak rek de gëlëm nga juddu doom ja waaw juddu topp ja moom de mu ne leen wayaa xamee eh, nit sama xaasi yi li de naaqatulaay gëlëm ak yàlla la lakum ñaa leen aatan bi muy kaawteef de ne leen gëlëm gi leen mooy sama kaawteef ñu tànqal ñu ñu affaire gëlëm ak yàlla gile kaawteef la gu leen bàyyi leen ko taakul muy lakk fe ari ci suuf si yàlla wala tamasaa bu leen jafal ko bi sooyin ci sot lu yàgg-yàgg nag bu leen sot gëlëm gi mooy dog siis ya waaye yaa xusa kum bon dina jàppale na sax mu buggal xari bu mu ay jegeñ de bés bu ngeen ko sotee nag su ngeen ne boo xam ne seen waxtu wala ku jot na de gëlëm nekk fa bu xëyee buntu kër gu ne daf taxaw ñu rat rat rat rat rat lépp lu ñu soxla ci meew wéy ci beneen buntu kër ñu rat ba dëkk yépp daj waaw su ngoonee noonu waaw muy xaay xaayloog ñoom itam teel ya bu xe bu bu tayee nit ña rooti waaw moom mu génn du naan boo lëgee nag moom it teen yépp moo koy naan waaw kenn du rooti waaw mu ne leen dee leen xaay xaayloog moom teen yi de waaw bët bu set nag moom dana leen jox soow mu leen doy ñu nekk ci ay fan loola doy fanqaroha tañ sot ko ñu xëy bés rek ne gëléem ak gi lee sàppi nañu nañ ko rey rek tam-tam ko waaw ñu naan ko ko ñemee rey ñu ne Xudaar ibnu Saalib waaw te doomi njaaloo la woon waaw te dafa ñëwoon waaw wut si ndaw waaw ñu sant ko ko de ne ndax man la ñoo sotal gëléem gi mu ne man rek waaw maam maa ñeme loolu waaw ñu daldi ko jox jaasi mu def sot gëléem nga de waaw daldi ko loj ñu daldi ko fees daldi ko ku ne yóbbu saam ci sa kër doom ja nag ŋaax ñetti waaw ñetti baat dal i daw duggaat ca dajoom génne woon de ñu ñëw ne ko saaliw da nga ne woon suñ sotee sa gëlëm gi alagu waxuma sot nañ ko waaye tomtom nañ ko ku ne jël na wàllam rek mu ne leen waa ana doom ja ñu ne ko doom ja dellu na fa mu jóge woon lu mu wax mu ne ŋaax na ñetti baat mu ne leen ñetti ñetti fana leen dese ci àddina waaw yéen ñëpp ngeen alagu rek de de yaax ñu ne loolu caaxaan la fa xaala tam moom saa yoo ne tama tama dund leen di déeri ku ci kët seen salaat fay am ñetti fan ñetti fan rek ngeen di dund ci àddina ñene waa ñenenteel ma ngeen ala ko de zalika loolee waa dum dëxal lamu waa xamul jaas ñu ne ko jox ñu ci mandarga mu ne bés bu jëkk bi da ngeen di xonq coy koo ci gis mu mel ni dafa sangoo deret bi ci topp waa ngeen di mbaasaan wàcce kapp waaw yéen ñëpp da a di ñuul kukk waaw bisab ñenenteel ba sa ñu xëy ku xëy rek gis sa morom ne ko xanaa ah, da ngaa sangoo deret wara mu a xonq foofu yaama gën a waaw tax sa waaw ñoom ñëpp ñu mbaasaan ceelëg si bit ñoom ñëpp ñu ñuul kukk ñu ne saariwu kat li mu wax ni dunoo dëgg waaw léegi nag nan daal di daje ku ne na wut ay cangaayam waaw ku ne sangu waaw sang sa bopp waaw ba buñ dee rek waaw muy noonu ñoom ñëpp ñu sangu waaw ba set waaw sangu waaw dëkku ca biti dëkk ba waaw di nekk ko rek laa waxee de jibril xaaci leen rek waaw falama jaaba di kee amronam bi dama xarab si moom noonu na jeenaan musal saalihan saalihu wala si naa ñaañaam noo gëm nañu maa nag moom yàlla musal na am ñu ko gëm moom ñeenti junne nit gëm nañu ko biramatin ci yërmande min naa ñu tukkee fi dun wa min xisi yow may sin ak ci toroxteel inna rabbaka naka borom sa oo oh, moom alqawi mooy aji doole alasis moom aji mat ci borom de axasa te jàpp alasina ñooña salamoo weddi nañu sayatu xaaju jibil gore waa ñoom nag bañ njëkkee ba yooroor jibil xaaju ci seen kaw rek faas ba teñ mujj jaasi mi na di way góof ci seeni hoom mbir muñ di way dee fii di yéer yi ci kër seen de jibril xaaju leen rek ñoom ñëpp ñu mel ni boob boo jafal de xeer wu yàlla ma saxalak waaw luñ mbëru mbëru jibril rek la yàlla yebal mu xaaju rek ñu ala ko rek moo tax juróomi junne malaayika wàcc ci xare Badar de kaan lam yax na woo daanaka mësuñoo sax fiaa ca kët ya ña nga mel ni mësuñoo dëkk ci seen kët ya alaa dëgg ina samooda naka samoodaña dafaroo wet nañu rabbu borom seen alaa dëgg boo dan xalakoo li samoodaña na samoodaña wala xat jaa addikal na rusuluna ay yonent sunu Ibrahima Ibrahima bin busree ci bégal yàlla yebal na ay malayka te jibril la nga ca ñu ñëw ci yonent yàlla ibrahim indil ko bégal bégal ko ne dana jur isaaxa te isaaxa dana jur yaqooba de gannaawam yaqooba mi nga xam ne moo jur fukki sa dee ñaar bani israel yépp xaaloo ñu wax ñoom ndaw yàlla ya bañ dikkee mu ko salaaman nuyu nañ la nuyu xaala wax Ibrahim ne salaam yàlla nekk ci yéen rek laa waxee rek waaw fama la sa saxumu an jaabu di ko dee ci ci yëkk xam si wudi woñu wàjji rek yonente Ibrahim ku mën gan la te nag la woom ba nga xamee ne gis na gan ñu ñëw rek bañ nuyoo rek mu daal di jóg daal di dem rek waaw seet yëkk wëgg na duuf ci géttam ga mu daal di ko rendi waaw daal di ko wàjji rek te di tegal leen de waaw ne lekk leen waaw mu gis ñu bañ a lekk wala maara ba mu gisee ay déewum ay yoxo seen laa tasilu jokkuti muy léegi jëm ca ñam wa nakira mu fakk leen de ba leen tegalee ñam wa ñu bañ lekk nag sa gan bu ñëwee nanguut a lekk sa ñam daal di ko ragal Ibrahima daal di leen ragal rek laa waxee leen ndax lañ bañ a lekk waaw jësa tam nëbb binum ci na ay ragal xaaloo ñu wax ne ko laa taxaw bu ragal na ñu jëm ci nitu la ñuy dox yàlla ñu yónni pour ñu xalaat nitu yonent yàlla loot loot waa doomi mbokkam Haaraana doomi mbokkam Ibrahima mi ñuy wax Haaraana moo jur loot loot di yonent yàlla Ibrahima la woon ba moom itam ab yonent la woon dafa doon wax nitam ñu ñu di ko weddi waaw yàlla xamal Ibrahima nag ne ko dañuy alagi nitu loot wamraato te jabar yonent yàlla Ibrahima kii sarata xaa imatun taxaw la mu di liggéeyal gan ñi fekk na waaw saarataa ngi taxaw na di indi ñam waa ak ndox waa bëgg a servi gan yi ba mu gan ña ne yonent yàlla Ibrahima dañuy xalak nitu lóor fa daxikat tam ree ngir bëgg mu bëgg lool ñoom ñëpp yàkkamti woon nañ ñu tulloon ñaala ko waaw fa basarna dañ bëggal ko bi Isaaxa ci gan ñu ko bëggal yow da nga jur doom ji tudd Isaaxa te fekk moom it dafa jërbi doon mas daan doom de waaw wamin war ay Isaaxa ca gannaaw moomu sa doom dana màgg ba jur doom ji tudd Yaqooba te da nga fekke loolu yëpp da nga dund ba gis sa boobu kii Yaqooba googu taayi nga fa fay ka wala fa dahikat te mbërëg fa basharnaa tañ bëggal ko bi Isaaqa ci Isaaqa wa min waraa Isaaqa ñu nekk la jëg naa Isaaqa Yaqooba Yaqooba de ñu bëggal ko ne ko da nga jur doom Isaaqa sa doom jooju dana jur doom Yaqooba xaalat mu wax nag moom Saarata dana ma xéem aalidu adana ma jut wa anata man a tabarank laa mu ne man mii ma jurati doom gannaaw bu ma amee juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent waasa te Ibrahima mi leen baali ke jëkkat sama baali jëkkat sama say xan di màggat sama jëkkat magi moom itam màggat na am na téeméeri at ak ñaar fukk mës da am doom man ma am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent mësuñoo am doom ana fu ñuy ameeti doom inna hasanaka lilee la shay'un mu ajibu lu de ajibu de na waar di xaaloo ñu ne ndax da nga ñu ne ko ndax yàlla dara lottal na ko waa mu ne déedéet ñu ne ko rahmatullahi mande yàlla wa barakaatoo ak al barkaam aleykum aji nekk la yéen alal bayti yéen ñu neegam ibrahim inna naka moom buur kawe hamidun ku ñu sant la mu majidun aji tedd la de yàlla ne ko yërmande yàlla ak barkeem lii yéen ñu neegam ibrahim de ah saarata moom daldi bég soborom ko la woon ko ne dana am doom fekk na asaaratu la tuddoon asaaratu ci seen làkk aji jërme lay firi jibril ne ko dana am doom waaye fokk nga wàññi aw araf yi nañ dindi am sa gi ñu dindi am sa gi muy saaratu asaaratu aji lay firi waaw tudd dana jeexital ci kuñ tudd ko ñaare ñaare waaw saaratu nag bañ dindi am sa ga aji lay firi waaw gannaaw bu ñu waaw soppalee tudd wala soga am doom yërmande yàlla ak barkaam min ci ñooñ ibrahim waaw loolu mooy tajali Ibrahim loolu moo tax yàlla bi mu santaane nañ julli ci yonent itam ne nañ julli ci yonent waaw su ñuy julli dañuy wax ne kama salayta ala Ibrahim wa ala Ibrahima innaka hamidun majidun waaw yàlla na julli ci yàlla Muhammad nam jullee woon ci yonent yàlla Ibrahima moo yonent yàlla Muhammad moo ëpp maqaama fuuf yonent yàlla Ibrahim kon naka yàlla jullee ci yonent yàlla muhammad nam jullee ci yonent yàlla ibrahim maanaam nidoo gi taxut maqaama yi xemoo de ku nekk dañuy julli ci moom waa ci maqaamaam waaye nag julli yee nidoo julli yàlla ci ibrahim waa ci tëjalil jamaal ci la yàlla feeñoo ibrahim waa jamaal boobu nga xam ne moom la yàlla feeñoo ibrahim nga xam ne rahmatu barakatu rek waa waaw bu ko matale moom ñooñ néegam waa ak li ko Muhammad di yëpp maqaama yëpp waa ñu julli ci moom julli gu mel ni gu Ibrahim maanaam tajalli ba di benn di lee maqaama di benn sax waaw moo ñu doon waaye Muhammad du moromu Ibrahim moo ko ëpp maqaama fuuf julli gi yàlla julli ci yonent itam ak ñun julli gi ñuy julli ci yonent moo ëpp fuuf waaw julli ga ñu julli ci Ibrahima rek la waxee de waaw ni doo rek la waxee ni doo waaw fonk mu gëneel de ba nga xamee falama zahaba ba demee an ibrahim walis ibrahim rawha tiit ma yonent yàlla ibrahim xamoon na lu mu ragal bi gan ñi bañee lekk ab bégal nañ ko wax nañ ko lii seen yoon ba tiit ma moo dañ na ci moom wa jaaru te dikkal ko almusra ak bégal ñu de tolil ko jimbéen ne danaa am doom gannaaw bu mu ko naagoon mu xaraf nag moom ibrahim yu jaadilu naa di dàggeeg ay yonent sunu de yonent yàlla nag di dàggeeg malaaka ya ci fi xaw mi dootin cim gi dem nitu loot inna ibrahima naka ibrahim la xalimun aji lewet la mu awaahun dellu akon la mu ci topp ak boromam mu aji dellu la mu jëm ci boromam de yonent yàlla ibrahima nag di daggeeg malaaka ya ne waaw moom dara du ko fanq du nabi mursal waaw du soppandiku kenn kuy soppandiku waaw ibrahima mooy xaritu yàlla waaw mi ngi bëgg a ram nit yonent yàlla loohu te sultaanu looyee ti dogu na ci xaalak ak seen ko xalaku luñ ko wax dëddal rek dara nga ci du mag ñi dañuy xalaku rek waaw yonent yàlla Muusa ba nga xamee ne arab yi dañuy lokki rek waaw di dal ci bani israila te booba bani israila ñuy diine arab yi ñoom ñu ngi ci seen kéefar booba xamuñu sax luy diina waaw ñoom ca day ñuy dal ci jullit yi rek waaw di leen xalak di jël seeni alal waaw ba yonent yàlla Muusa waaw loolu tappi ko mu bëgg leen a ñaan yàlla te yaaram yooyu ñoo xosoo doo maam yonent yàlla Muhammad ba Muusa ne ma ngay ñaan rek yàlla fa ko ne ba nga ngaang rek ñaan yàlla ñooñu ñooñu ñoo xosoo jub Muhammad rek kenn du leen ñaan yàlla rek te de waaw sultaanu loo yete ngoog Muhammad itam sallallahu alayhi wa sallam dawe ca saaru la naam ba yàlla ne su ma neexee ma wàcc ci yéen mbugal mu bàyyi ko asamaan mu ne maa ngi musul yàlla ci sa jëmm mu ne wala ma ball mbugal mu bàyyi ko ci suuf mu ne maa ngi musul yàlla ci sa jëmm mu ne wala ma fenqale sa xeet ñenn ñi xeex ak ñi mu ne maa ngi musul ci yàlla mu ne ko xalim bëgg daw na jeeg rek tey de li moom di for for man dafa ko loolu rek laa waaw googu nguur moom lépp lu mu aju dara mënu ko sotti waaw di bëggante moom kooku fonto rek la waxee yaa Ibrahima yow Ibrahima aril dëddal an xaasaa wari sigile daggee inna wona ko lay mbidam mbir xat jaa di gën a amru rabbika mbidam borom sa de wa innahum naka ñoom aatiim aji dikkal leen asaabun mbugal xayru mardud dum delloo mi dara du wala ma jaa at ba dikkee rusuluna yéenante sunu lootan loot si a jàqaloo ko biim ñoom de waaw ba nga xam ne yonent yooyu ñëw nañu nag ci yonent yàlla lool mu jàq ca lool de gis nga te jëli bi benn la ci Ibrahim busra la waaw ci lool moom jàqare la te ndaw yi yenn yi lañ malaaka yi bañ ñëwee ci Ibrahim busra lañ koy indil bañ ñëwee ci lool moom dañ koo jàqaloo wala xatam xat bi ci ñoom saraxam ci xol xolam xat lool waaw mu am mu am jaaxle waxaala tam wax ne haasa bi de bés yow mun bés la mu asi bu dee aji tat ci man de ne bés bu métti ci man si na waaw ndax dafa gis gan ñu ñëw di waxambaane tayam yu rafet te nitu yonent yàlla lool waaw ñoom seen ngàkk moo doon laal góor ci dubur waaw dañ daa def rek buñ xëyee daje ci seen penc ma rek waaw di nekk ba bëccëg bu gan ñëwee rek ñu daal di ko yanu rek door ci suuf laal ko ci dubur ñoom ñëpp ñu xawante ko waaw bàyyi ko mu dem waaw te yonent yàlla Ibrahima mooy yonent yàlla bi dëkk ak ñoom bët bu set gan ñu ñëw gan ñu ñëw rek waaw ñu laal ko ci dubur yonent yàlla Ibrahima aaye leen ñu ne ko boo bëggee ñu boo bañee ñu laal sa gan ci dubur daal bu la amati gan waaw ba mu gàddaay leen ba leen loot gàddaayee lool amoon na jabar ji ñuy wax la waaw xéefar la woon mu ne leen bu leen jaaxle ji gàddaay gi loota ngi dem waaye bu amee gar rek ma yëgal leen ko de bu dee bëccëg danaa waaw taal safara saxatal bu ngeen séenee saxat rek ci bëccëg na ngeen xam ne am nañu gan ngeen ñëw su fekkee ni guddi lay danaa taalab jëneer su ngeen séenee jëneer bu guddi rek su na boo xam ne am nañuy gan de ba nga xamee ne gan ñi agsi nañu rek di waxambaane tooyam Jibril leen jiite moo ca gën a rafet waaw Ibrahima gis leen lool gis leen nag waaw daal di tiit lool bu jafee ngi ci mënati ndax xam naa ay gan xam naa ne sama gan ñi daañ sama sama nit ñi daañ leen jéem a laal ci dubur wa jaa te dikkal ko xaw ñu gaaw naka la ñuy rek waaye la dal daal taal daal di saxatal rek ñu si yéen saxasta rek ne ho oh, Ibrahima am nay gan ñu réex rek daal di si fekk waaw waxambaane yi tooyam yoo xam ne kenn mës na gis ñu rafet ni ñoom Jibril lañ jiite moo ci gën a rafet ñu daal di ñëw rek la nga Jibril laa waxee de defe ne def lañ daa def gan bi moo ca des laa waxee de wa min qablu ci jëkk kaanoon ne ko nañ yamaloon di jëf sa yaati ñaawteefee ñu jiitu loolu gan buñ mës a gis laal nañ ko ci dubur xaala wax lootu ne yaa xaw nga yéen banaati doomu jigéen sama lañ maa ngi doomu jigéen ñëw ma may leen la may leen sama doomu jigéen yi ngeen sëy ak ñoom waaw na ci diineem xéefar di sëy ak julit waaw moo tax ba denc leen leen la ci jublu xun na ñoom adharu ñoo gën a laab lakum ñaan leen de fa taqullaa ragal leen yàlla wala tuxsooni waaye bu leen toroxal ma ci sama gan fi dayfee ci gan sama de na ngeen ñëw sama doom yi waaw sëy ak ñoom te bay maag sama a yi alaysa minkum ndax dee di nekk ci rashidun ji aji jub ndax kenn ci ku baax kuy digle lu baax di tere lu bon nekkut ci yéen ba ngeen bàyyi sama gan ñi bu leen ma toroxal te bu ngeen soxlaa ngeen dem ci sama doomu jigéen nga yow la naa deen ñaanu fi banaatika ci doomu jigéen sa min xaqin xaajo amuñ soxla ci sa doomu jigéen yooyu da nga xam maanu résu lan nam ma de yow de xam nga ñun soxla mooy sa gan ñi le waaw ñooñu lañ fa sa daal dubur de xaala mu ne la waa na lii elante nekk ñaal ma bikum ci yéen xuwatan kattan aw aawi ike ma tapp ilaa ruknin jëm ci ponk sa di dingu daa ji dër jëm ci gaño asi di dingu daa ji de elante ma am doole ñu ma xeex ak yéen wala ma am awaaskan amutoon askan gannaaw loot moo tax yàlla dootu yónni mukk lu may koo xam ne dafa am geño de ndax li loot amutoon geño moo tax ñu doon ko def loolu ñu ko def moo tax mu ne waaw mu mébét ne elante ma am doole mbaa am geño gu ma xam mën naa jàkkaarloo yéen xaaloo ñu wax ne ko yaa lootu yow loot dinaa naka noonu lu rabbika malaakay borom sa lañ de jibril ñun duñu ay gan ay malaayka lañ lan yesiloo àgg si ñuy léegi gëm ci yow waaw ñu ne ko yow waaw bul jaaxle de ñun daañ ku la gëm rek génn leen dëkk wala ay kati bu ci yéen ah bu kenn bu kenn ci yéen geesoo nag ku rek la wàcc ci nit ñi dana wàcc ci moom de ilam raxataka ndara jabar lu may sa jabar waaye la sa waaw kooku de inna woo naka lay mbiram mbit musiba aji jot la ko ma asaabahum la jot na mu nit ña de kooku de lu dal nitam ña dana ko dal laa xayri ndax moom yéefar la loolu ne ko ñii danañ xalaku yonent Jibril ne ko xalaku nañ ba noppi mu ne ko kañ mu ne ko suba bëgg naa lu gën a jege suba rek booba sol la lool waaw waaw ñu ne ko alee sa suba ndax dee suba yow itam ba pare bi mu ne ak jege ndax suba jege wut yow lool ah ah ñu daal di agsi waaw bañ agsi rek waaw ku njëkk a agsi daal di lëng Jibril rek ne ma koy soxla Jibril daal di raay loxoom ci xar kanam rek xar kanam ba mel ni gannaaw waaw waaw mel ni ànd wa jooju bi amatul xar kanam amatul bët gémmiñam nopp ak yëpp maa solo rek waaw waaw ku ko jege rek waaw mu raay sa kanam rek nga daal di waaw kanam nga daal di mel ni gannaaw waaw ku ko jege rek yooyu yi rek gisatu fi jëm waaw amatuñu bëri amatuñu noonu amatuñu dégg waaw ay am na ni loolu ja loolu jabar nañu ne ñooñu ñoo loolu lañu mosalee waaw wala maa jaa ba dikkee am na mi dem alal sunu ñoom ba guddi jot na ko yàlla na ma leen a xalal yàlla na def xal yaa waaw aji kawe dëkk ba saa fi yaa xam ne ba nga xamee ne guddi jàmm rek yàlla yabal Jibril réew Sosone waaw mooy dëkk yi nga xam ne ñoo doon ñu tudd ba waaw juróomi la ñu woon waaw Jibril la wàcc waaw jëkki ko waaw ba ca fa suuf si suuf si waaw suuf si jëkk si yam yëkkati ba yóbbu ko ba ca asamaan waaw ndox tuuru xaj baw kenn kuy nelaw xéewul waaw ngelaw yëngatu waaw jibril wëlbati ko rek benn ko rek la féete woon kaw féete suuf waaw la féete woon féete kaw rek la affaire yi xaraj day waaw sax na sax sawaale ci ñoom jarat nay de loolu yi dama ko yàlla tafale na ay doj yoo xam ne liñ ci jiin ma nga tuggee ci jiin man doonatu budi muñ toppale mu sawamatan mbir mu niru waaw ñu xamal tuddi ka ñuy jam de yàlla bi kafa borom sa wama hiya te déet ñoom dëkk yooyu kat di bàyyeen di aji sori mina saali mi na ci ñooñ makka de te dëkk yooyu nga xam ne fa la doon xaalak ko fa la ñu tuddoon ñaala ko woon kat soriwutam makka waa makka ngi janoog seen jeexiti ganteere waa yonent dafa daa romb dem ci xare su romboone na ngeen daw waa te ngeen romboo ci jeexiti waa ñii yàlla alagoon waa na di jooy wala ngeen di jooy jooy lépp ñooñu doon dañ leen alage wa ilaa samota wa ilaa maryama ji yónni jëm ca Madiyana axaaw mbokk seen Suhayb ak Suhayb yonent yàlla Suhayb moom la yàlla yónni waaw ci Madiyana yonent yàlla Ibrahim ñeenti doomi góor la amoon Maryam ak Madayin ak Ismaayil ak Isaaka Maryam moo taxoon rek Maryam moo tax ñu dégg ko ba nga xamee ne waaw yàlla bëgg naa yónni ci ñoom ab yonent bu yónni Suhayb sooy bu ci ne si Madiane la woon xayrahu ku dul moom de wala tanqusuhu bu leen wàññi al-mikyaala natt wal miizaana ma nafa ci wax ci tartan leen ko yónni woon mu ne leen waaw bu leen di wàññi ay natt waaw wala bastande tartan yi bu ñuy natt nañ natt waaw a naka man araatum dana ma gis leen bi xayrin ci naataange gis naa leen yéen a ngi ci xéwal bu boo doy na leen ngeen ni fëkk fëkk yëfi jaamur de way ni anaka man axaafa dana ma ragal ah, alaykum ci yéen su ngeen gëmul yàlla asaaba yow miñ bugalam des mi ti bugal bi de léen leen de ragal naa ba mu bugal wàcc ci yéen moo xam ne daf leen di matale de wayaa xaw mi eh, ni sama aw foo matal leen almiki yàlla nat wal miisaan na nga ma ndaxa bil xisti ci maandu na ngeen peese ci maandu ci maandu wala a bu leen a naasa nit ñi asiyaahum yëf seen yëre bu leen wàññil nit ñi seen yëf bu leen wàññil seen àq dara dañ daa def suñu natt di jëlee ci nit ñi ñu natt ba mu fees bay tuuru suñu natt jëlee ci ñoom nag di jox nit ñi waaw ñu mës mësal ko mu bañ a fees wala tabxasoo bu leen yàq si dara gisu mu si dina mbir ngeen di ko yàq baqiyatu laa ay wërsëgu yàlla wadaay ji def gannaaw matal ga xayru mu waa ji gën la ko ñëwee leen wërsëgu yàlla moo gën waa mos mosal ba sàcc yéen i jaamur de in kuntum dem nekk ngeen moom ñee di way gëm wa maanaam te deen man biaa fi simma aji fuglu aleykum ci yéen maanaam du ma leen fuglu dama leen di xamal rek li nga xam ne moom la yàlla tere waa leen ko bàyyee xaaloo ñu wax ñu koy yëjji na ko yaa soxebu yaa soxebu asalawaatuka ay julli sa taamru ko danañu di moo aji gën la ko ñëwee leen wërsëgu yàlla waaw mos mosal ba sàcc yéen i a de in kuntum dem nekk ngeen moom ñu ne way gëm wa ma ana man bi hafiisin ma aji fuglu aleykum ci yéen man nag du ma leen fuglu dama rek li nga xam ne moom la yàlla tere waaw na leen ko bàyyi xaaloo ñu wax ñu ko yéeg dina ko yaa soxe ko yaa soxe bu asalawaatuka ay julli sa taamuruka danañu digal la an natruka bu nu bayi rek maa yaabudu la dana jaamu ko abaawra ay baasi moom ku bëri julli la ñu ne ko sa julli yu bëri xamoon nañu dana la indi mbir ah sa ji yu bëri nag moo la bëgg a sant nga wax ñun ñu bàyyi suñu yàllay bàyyi waaw am na fanga i kenn bàyyi bu nu defat te am waa gi naa ci jub suñu maana sawar ñu soor suñu alal ñoo ko moom ñoo fay ni ñu ne am na te ni ñu ne feefee sa julli yi moom moo la wax moo la sant loolu innaka naka yow la anta yow alxalimu yaa aji xelu arasidu yaa aji jub yow na yaa am xel te yaa jub waaw yëjji le waaw maanaam safaan ba lañ ci jublu de nekk na ci baraxa yaaram soo bëggee xas nit waaw lan ko bëgg a wax nga wax ko sawar la waaw xala sax dana ko def tey waaw bëgg a wax nit ne ko yaay ñàkk xel ne ko yow yaa am xel ci fekk sawar mu nga jublu ñu ne ko yow yaa xel te yaa jub maanaam inda naka la naka naka yow la am ta yow alaa limu yaa aji dof arasi yaa aji bew la lañ ci jublu de xaaral mu ne yaa xaw ma nit sama araaytum sura fileen ma in kuntu dem nekk na ala bayyinatin ci bidal min rabbi tukkee fa borom sama war sa tamit dam war sa gën ma mi nu tukkee jamono di sama war sa kaa sama daa jarafet mooy wu lew ndax danaa ko jaxase ak lu xaraam wa ma uridu te namu ma anu xaalifakum bu ma wuutee ak yéen ilaa ma anaakum sama dem jëm ci la dana ma tere leen na ci moom taman li ma leen di tere du ma ko def mukk in uridu leen may nam ma ila lislaa andara yewenal man lu leen yewenal rek waaw moom laa nam te maandu mastafaatu lu ma xattan wa ma tawfiqiya déet kattan sama illaa billaahi dara ci yàlla alayhi ci moom tawakkaltu la ma dëxëru way lay undi wala may dellu de man nag aw ma kattan lu may waaw ci daje la yàlla tey waaw tawfiq nga waaw benn yoon rek la ko yàlla tudd ci alxuraan moo ko tax a mooy yàlla waa moom bi yëpp la mooy yàlla bind sa kattan ci gëm yàlla ak topp yàlla ak la waaw waaw xam ne ni sama laaj ji man akum mu fàggule leen si xaq yow ak man ani si bakkum mu jotal leen misluma asaara kem la jot mu xamal mooy ni du nooyin bëgg a wuteeg man bu mu leen tax taxal ci ngeen bëri ba la wàccoon ca nit yonent yàlla noonu ña wàcc ci yéen aw xawma Hoodin ike nitu Hood aw xawma Saalihin ike nitu Saalihu wa maa xawma Lootin de nitu Loot nag bi bàyyi dañ koy aji sori min kum ci yéen nitu Loot nag ba ci démb rek lañ seen gerte yaa ngi nii yéen a ngi yanu ñoom xalam leen wastaxfiroo bal leen rabbakum borom seen su ma tooboo topp tuub leen ilay jëm ci moom dina rabbi naka borom sama ray ma jéexam la mu ngay gëm wadul aji sopp la mu ko gëm yàlla xaaloo ñu ne yaa Suhaybu yow maa nga xaw nu ngay déglu kasiran ak yu bëri mi maa taxoon ci li ngay wax ñun yu bëri ci li ngay wax ko sax ndax faale wuñ ko. way naa naka nun lana raaka danañu gis la waaye fan nga yaa ñu fi naa ci nun ñun duura sax ku am solo ci ñun waaw ñun ñu xeeb nga wala laaraatuka duggante sa gaño sax lara jam naa ko kon dañuy jamlee daj ba nga dee su taxu sona sa mbokk yi sax ñu ñoom lañ fonk kon ñu jamlee daj ba nga dee waaw wala wala laaraatuka waaw jëm naa ko kon tey saaga la su tax doon sama mbokk saaga ba nga xasew ba ma dee yow mi xasisi ndaa ji te daa yaa ci ñun ndax la sax loolu nit yaa dina waaw fonkuñ lu may nit yaa dina de waaw waaw ñaan yàlla de xaala mu ne yaa xam ne nit sama aratiya gaño sama ah su ñoo gën a tedd aleykum ci yéen te du ngeen ma bay ngir yàlla mi nga xam ne moom a yónni wa taxatu moom ngeen jàpp ko moom waraakum ca gannaaw seen siir yéen lu ñuy sànni ngeen yan sànni yàlla ca gannaaw di ma seetal ay mbokk waaye na rab dina ko borom sama muy dina aji dem na mu maa taman rek na da ngeen jëf ko de waaye xaw ma ngay ni sama iman leen ala makaan ci kuñ ci mbir seen indi na ka man xaamin aji jëf ma ci sama mbir soo fa tala mu xam na xam de man yaa ti ka dana dikkal ko maa saabu mbugal yux fii moom dana mu toroxal ko wa man wa kaa moom inni naka man raqibun aji muñal di ku laa ko maa ko man ak yéen de buur ne maa jaa ba dikkee amru naa mbiram alak su nam ñoom na jee naa nu musal soxay ban soxay bu wala si na amano ma ànda moom daramati ci yéen rek mi naa ji ci ko fi ñun waa xamante te jàpp te dina ñaane sala moo tooñ nañu saetu xaatir jibil de te ca des jibil xaatir rek xaas booba te mujj jaasi mi ne di way góof ci seen moom nit ñun di way dee dee ci seen ñu kaan daanaka mbiram nit lam yax naw ñoom bi aji kër yi dañoo mel ni musuma sax ci seen kër yi ala dëgg bu dan xal kare li ma leen leen sama baay dem na taala ko sama sama gënal ñooñu jël nañ seen wàll de wala xanaa xanaa ñun de yéen ñoom Moussa Moussa daa dinaa ànd ak kaw te suñu juróomi yéen ba subtaan naa ko laaj ñu ngi mu laaj bi ilaa Firawna mu jëm ci Firawna ma lay yéen mboolam ba taxawoon tamit sa fam la Firawna ndigalan Firawna wa maa amru Firawna te dee ndigalan Firawna bi nga si duñu aji jubte yàq du mu dana mu jiite xaw ma ni tam ya yow ma xiyam di jëppee jëm yàlla mu jiite ñu topp ko nañ ko topp

ci ay bi ci biir adduna maa ngi seen rëbb booy wax daa am ci pénjam yàlla am rëbb bii sa bon na ruus bu ndimbal la alma foofu la ñu dimbale de waaw saam na dimbal la leen ndimbal bu bon mooy bay bay dem safara zalika loolu ñu ci gëmoon ñu naan baay xuraa ay nekk la solo de ci naq soo danañu solo faa lay ci yow Muhammad de waaw loolu dara ci solo fi yonent yàlla noonu waaw ak ñu dem ba fii waaw xabaari dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ngoo de waaw ñu la koy solo yonent bi ñu naan aji nekk la ci leen dëkk xaay mu aji taxaw la am na ci dëkk yoo xam ne ba tey boo demee ca gent ya fekk tabax ñu jëkk ña waaw géej jaa nga fa des ba tey waa si ak suñ góob ak tur boobu am de da nga ko gis loo xam ne dafa mel ni tool bu ñu bari waa xaw nga góob ko ba lakk ko wa maa leen ci lu baax leen ci lu dul bàkkaar wala ci lu fi nekk sala moo tooñ ñu ñoom sama bokk seen fa maa xam ne jëriñu xanu ci ñoom aalihaatuhum ay yàlla seen ndëkk yaa yaa yeen moom dañuy jaam ko min doon daal ñu yàlla ñun seen dara wa maa saaduhum dolliwuñ leen ay rafet bi lu dul ak perte de wa kasaalika bi kenn ñu solo axsu rabbika wa kazaalika kem xalakum ñi ne axsu rabbika la xalak ak borom sa isa axasa nem na mën a moo xalak alquran ñooñu dëkk de dëkk yi yàlla bëgg xalak noonu la leen di xalakee way yeete ñoom salimatun way tooñ lañu inna axsaha naka xalakam moom yàlla alimun aji métti la mu sadidun aji tar la mu de waaw yéen su ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana yiixee aji tooñ waaye bés bu mu ko jàppee waaw du ko rëcc de dana yiixee waaye du neenal rek daal di jàng laaya ñu ne wa kazaalika asxaabul kahfi ahal qur'aan inna fi zaalika naka ñu naka la jëlale ñu tuddoon ci solo laayatul qalam li man xaafa ñaan kaagal namu asaaba laaxira fi mbugalama laaxira zaalika boobu def def ci pencam yàlla yow mun bés la moon mu di buñ boole gi moom naa su nit ñi de bés la boo xam ne ñëpp daañ fa daje de wa zaalika boobu def bés yowmul bés la mu masuur mu ngi muñ yëpp daañu ko fekk de amul kenn koy wute li fekk jinne malaaka ñi doon kañ doon jaamu ñëpp daañu daje ci benn fàtt keroog de waman wasuroo li xewe wuñu ko laa de ajalin ngir waxtu maa dooti nu wuñ xam de te yàlla waa sàkkal na waxtu xam moom nit ñoo xamul kañ la pëncëm yàlla taxaw waaye yàlla moom xam na kañ muy taxaw de yow ma yaati bés ba dana dikk pëncëm yàlla laa naftun bakkan ilaa bi bi ndara ci ndigalam de doomu aadama dana bëri wax suñ toll ñu ngay wax waaye bu pencam yàlla kenn du ŋaan kenn du wax dara lu may ko yàlla wax loo de fa minhum aji naka la ci leen mbindeef ni saqiyun aji texaadi wa sa'idun aji naka la ci ñoom aji texe de am na ci ñoom nag ñoo xam ne ñu texaadi lañ waaw yàlla ñu yàlla musal ci loolu am na ci tam ñoo xam ne ñu texe la ñu ne bindoon nañ ca asal ne dañuy texe rek yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu yàlla waaw ba mu bindee bindee bi dafa soq soq benn soq ci ndey joor waaw laay la jaati waaw baali ñaar ñaar la ngeen jëm rek faale woon ñu mën a def waaw laay la naare waaw baali soq benn soq ci càmmoñ ne ñii safara laa laa leen jëmee ak luñ mën a jëf rek rek waaw moo tax de waaw ku texe texe na waaw ca jiidaf ndayam de waaw sa nday mooy umul kitaab nga xam mooy lawul waaw waaw mbindee fi nag ñaa dañuy texaari ñaa waaw dañuy texe rek daldi waaw tekki waaw fa amal la dina ndaal ñaaña saqoo texaari nañu ñi nga xam ne dañoo taxe ak ñu jëkkoon a tudd ñoom la jëkkoon a firi waa la fa noonu fa murakkabun fa fi naari way nekk lañ ci safara rek ñooñu safara lañ jëm lahum aji nekk la ñaa leen fi àgg safara zafiru ak fiiru waaw dañuy fiiru waa xaaw wa sahiqun ak ak sëlxat dañuy yuuxu waaw jooy jooy jooy jooy waaw ba mujj ñuy sëlxat waaw mooy baat boobu mujj ci naaxal mbaam xaar yi dina mbir ñoom di way béel fi ca wala safara te dañuy béel ca safara ba faw maa daamati samaawaati wal ardu dii def saxab asamaan ak suuf de waaw féeg asamaan ak suuf a ngay sax rek duñ génn safara asamaan ak suuf waaw bi maanaam loolu waaw yaa lépp lu daa wax ne dafay béel dafay wax ne dii def saxab asamaan ak suuf ndax dafa wax nañ ne asamaan ak suuf dañuy béel waaw te alxuraan wax yaa la tax na wépp waxin woo xam ne aram dana ko waxe alxuraan dana ko waxe ba def ko wax ne ci aram doon waxe rek waaye maanaam béel faw la ca namm wala waaw jiidal saxam asamaan waaw waaw suuf si alaxira rek yooyu ñoom dañuy béel waaw asamaan mooy lépp la féete kaw rek suuf mooy lépp la féete suuf waaw suuf si rek asamaan si rek dañ koy taxañ mbaa xaw sànni ko ca gannaaw aras boo xamee ne mbindeef yi toxu nañ waaye ñooñu aljanna am nañ asamaan moo leen mooy la leen tiim ñooñu safara noonu bon nag waa xaw asamaan yi ak suuf yi alaaxira lañ nam de maanaam muy abat illaa maa shaa lara soob na rabbuka borom sa lu mooy nag la nga xam ne yàlla soob na ko borom jalaal ne ci lam leen di ca lam leen ci loo xam ne amul dayo lum na ma daal ak béen ba faw de waaw ilaa ma sha rabbuka waxoon na ko waxat na ko ila ba kana sa borom sa waaw yàlla lépp lum na ma def rek dama ko def de ñi taxaay de dañuy béen ci safara ba faw waa ma lesina ndaal ñaaña saxee doo texe nañu yàlla ñu ci yàlla boole wa fil jannati way nekk leen ci aljanna xaalidiina mbir ñu ngi way béel fi ci aljanna maa daamati samaawaatu wal ardu diirab sax ak asamaan ak suuf waa naka woon ca taawil bu jëkk ga illaa maa sha Allah la soob na ko rabbu ko borom sa lu may la nga xam ne yàlla soob na ko de xataan mbir mu di may xaara mag soofin gudd mu guñ dagg de muy may goo xam ne waaw du dagg mukk laa dina <coughs> li nga xam ne moom la alquran tegtale ak hadis yu wér yi mooy ne xéefar yi dañuy déel ci safara faw waaw daayiman daayiman xamul dapet dëppet amut ak doggante ñooñ aljanna dañuy béel ci aljanna faw béel goo xam ne amut ak doggante yàlla wax na ne lu mooy lam soob lim soob loolu lan foo dee firi nañ ko ay firi ñu ne mooy génn gi nga xam ne ñooñ safara ay jamono daañu leen génne waaw ñu dem di naani ci ndoxam ñig ma ak ay jamono ñu di leen génne ñuy dem ca Zakum waaye waaw du loolu ñu ne lu yàlla soob ñu ne mooy li wéyoon ci àddina ndax nit ci fi mu juddoo ba fi mu dee fi mu nekk ci bàmmeelam ba péncam yàlla waaw ci jamono ji la bokk loolu wéyoon jeeg te dugguloon safara kon nag li yàlla soob mooy ne façon wéyaali waaw ci dundam waaw waaye moom tamit moom dafay jéem ba faw pas pasab ñu teg sunna mooy aljana dañ koy jéem ba faaw ndax la yax yi wax safara dañ ba faaw ndax la yax yi wax li nga xam ne moom la ñu dox mooy yàlla tuddam yi nga xam ne moo di laaxiru waaw lépp lu mu sàkk dana ko mujj waaw tur woowu itam foog mu am sa jëli waaw bon yàlla dina mujj waaw ñun de dina weer yàlla def ko rek la waxee naka la noonu du mën a ànd ak aljana du gent safara du gent asal wéy na abat mi ngi ñëw asal ca asal lañu yàlla sakkoon ñu ñëw lépp lu ñu safoo jaar ci yëngatu ci dal ay neexal ci naqat yëpp yàlla sotaloon na ko ca asal comme ñu dencoon ca asal mu ñu dencoon ak yooyu yëpp amuñ ci woon genn yëpp amuñ ci woon benn xam-xam lu métti métti doon ci ñun nekkaloon mu génn suñu xam waaw ñu jànkuwante yëf yi ci lay soog a am waaw neex ba neex kii neex yi ci lay soog a am métit waaw yi du noonu su fekkee nag ni tey asal moo def sa jël yi ci abat

ñu leen mbugal rek te de bu boobaa aljanna dàquwut safara dàquwut waaye laaxul rek moo def foofu rek te de loolu wér bon nag mën nañoo wax ne xaalidina mbir mi ngi woy biel fi aja aljana ma daamati samaawaati wal ardi diidat sax daanama asamaan ak suuf maanaam dapet ilaa ma saa lara la soob na ko rabbuka borom sa lu ma yàlla soob nag mooy ba nga xamee ne waaw asal def na tëjëli ci abad ba abal abad dellu ca meloo nga xam ne moom la asal na keewoon nga rabbaka nag borom sa faalu def la mu yàlla lum nam rek mën na loolu <coughs> xataan mbir mu may xay ramacoo si nguru mu dog waaye waaw fekk na <coughs> may yàlla moom duur lu dog de wala pakku nekk yow yonent bi fii miriyatin ci sik mi maa yaamuru ci la dana ko xaawalaay ñi <clears throat> mu ne yow yonent bul am sik ci ci ne këram yi xéefar yi di jaamu yàlla dana leen ci bugal faw nam bugale woon ña nga xam doon jaamu dul yàlla bu jëkk rek kooku def na yonent bi la maa yaabudoona jaamuñu ilaa kama yaabudoo ndare la dana jaamu ko abaawum ay baay seen de jaamu lu may la seen baay doon jaamu min xam lu jëkk jëkk te bugal nañ seen baay boobu mu foofu leen na si mat danaa matal seen cët ci mbugal dara du ca wàññeeku <coughs> wala xadaatee naa ñun dañoo <coughs> wute ci moom ñaa dëggal ko ñaawee di ko naka jëw alquran rek <coughs> wala laa kalimatun duggante ko nag baat sabaqat bopp jiitu woon na min rabbika tukki fa borom sa ci ne dafay yéexee xeetu yonent ba ci hisaab ndax bu dee compté affaire bay ñoom diggante seen ci àdduna way ñoom naka ñoom la fi sàkkin way nekk lañ ci sikki mënu tukkee ci ci alquran nga di bind daay ji ci sikki rek way ne ku lan naka képp ci mbindeef innamaa la yuwaffiyannahum dana mu matalal leen ah, ah, rabbuka borom sa amaala mooy jëf seen mboolem bindeef yëpp ku nekk yàlla dana ko matalal la naka moom xabirun aji xam mu bimaa ya'maluun la leen jëf ko de yi naka mu xamee bitti yi de fastaqim jubal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëfe ndigalal yàlla jëm ci moom kama umarta naka digaleef la ko na nga ci topp ndigalal yàlla aw mi ngi leen dem ci yàlla jubal ni la ko yàlla digalee waxoon saaba na na jub na tuub nañ ànd ak maaka ànd ak yow ñu gëm yàlla ànd ak yow itam nañ jub ni ki nga jubee yonent bu gaaw la béy yàlla waaw ñu ne ko yonent yow di béy jaaw mu ne sa yëbat ne wóorul waa xawaatu waa mu ne wóor dama béy jaaloo ak ci bokkam waaw ñu ne wóor kan mu ne wóor waaw mursalaat ak nasiha waaw aw waqiat rek ñu ne ko lu la be jaaloo ci hóor xalaku xeet yi jëkk yi waaw am ak weddi weddi gi ñu doon weddi yonente ak di leen di leen xalak mu ne déedéet lu la be lu la be jaaloo ci hóor mooy lan mooy waaw fastaqim jubal kama amarta naka digalee la ko waaw loolu yàlla ne ko naka jub ñu la ko digalee mu ne loolu moom la xalaat ba moo ko dajaaloo rek waaw ak surtout ànd ak yow rek wala tot xaw bul jéggi dayoo inna la wala tot xaw te bu leen jéggi dayoo inna la naka moom xabirun na mu xam na mu maa taamaroon la ngeen jëf ko nga cee xoyofal sa diine <coughs> nga ngay rafetal seen jëf yu fa tamasakum ba nga jot leen naaru safara de boo xamee ni da ngay def lu ban yow nga xaritoo ko waaw boo leen yéen a safara boo leen lakk de ba maa lakk bu leen ñaan ñu doy daay lu yàlla ñu doon yaaw ñu ñu ko ñu dara ñu waxtu leen su ma laatu sama dafa dem maa war a tulam bi yaay ko de ñoo doon yonent yi de waaw ñooy waaw ñu wóolu yàlla ci suuf si fekk jaxasoo ñoo buuree waaw suñ jaxasoo buur yi waaw yàlla dañ ñoom de waaw <clears throat> moo tax de kees gi buur yi waaw kees gi fóode yi mooy fóode fekki buur waaw waaye gën ci buur yi itam fekki waaw fóode de yàlla na ne bu leen jaxasoo tooñkat de waaw su ngeen jaxasoo ñoom yàlla dana lakk ca safaraam wata kenn du leen ko mën a de aqimi salaata tarafay nahaari wa zulafan min al-layli kooku lu ko wasal wàcc na ci abol yusri kenn la ci lan saar saaba si yéen la woon ne sallallahu alayhi wa sallam nga doon jaay tàndarma ci sa rafet ñëw ne ko jaay mu gis ko rek nopp ko ne ko duggal ci biir tàndarma yu rafet yaa ngi ndaw sa dugg ci mu sang ko waaw Konko Bamba moom def naa moom lépp lu may booloo daal ne def na ko moom waaw gannaaw ga nag mu rëccu ñëw wax ko Sidina Abubakar Siddiq Sidina Abubakar ne ko balul yàlla rek suturaal sa bopp mu dëdd moomul boppam daal ngir ragal yàlla mu ñëw ci Sidina Omar wax ko Sidina Omar ne ko balul yàlla rek suturaal sa bopp mu ñëw ci yonent wax ko sallallahu alayhi wa sallam def naa ay nag yonent ne ko boo demee jabar yi jiyaat kat la nag ah yéen da ngeen fi nekk su nit ñi génnee dem jaati dem ci jaati yàlla yi yéen ngeen dem dugg ci wut leen ci seen néeg di di di waaw di bépp seen jabar yi nii si waaw mer lool moom yonent bi sallallahu alayhi wa julli tarafay naari ci yaari peti bëccëg na julli suba julli tusubaar julli takkusaan wasu rafan ak dog mi ne ci guddi na nga julli itam xaaj ci guddi mooy timis ak gee mu juróomi julli ina xasanaati naka julli juróom yu si na danañu deme sa yi rawe waaw julli juróom danañ rawee balaa ja wàccee yeneen doxoo ko ne am abone turi ñeneen mi ngi yeneen turi ne ko fekk nga julli fekk nga julli mu ne waaw mu ne ko demal yàlla baal na la li nga defoon ah mbooloo ma ne yonent moom rek a jagoo wala ñun ñëpp dugg nañ ci. yonent ne yéen ñëpp dugg ngeen ci rek laa wax ne waaw waaye ñëw na itam ne yonent def naa lu waral géttan taxawalal wax ko dam def <clears throat> mu ne ko ndax yaa ngi sa xel waaw mu ne ko maa ngi ànd ak sama xel dara jëf waaw mu laaj ñu ndax ci dëfut waaw ñu mu dem julli waa ñu ne ba sëlma ni dellu si waaw yonent demal waaw fekk nga julli mu ne waaw waaw mu ne ko yàlla amoon na la waaw béréb bi nga xam ne moo la waroon defee waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne julli yi juróom nam mel ci yéen xam ngeen ko kenn ci yéen bu amoon déeg bu nekk ci buntu këram bët bu set mu dugg ca juróomi yoon sangu ndax lu mu daan def ci yaramam ñu ne déedéet waaw mu ne julli juróom waaw noonu lay mel de zalika loolu de sikra di zakir dañu wax ñu de waaw moo tax de jaam waaw julli juróom nga waaw lu mat di góorgóorlu la mboolem julli juróom yëpp nag lañ ca jublu waaw mooy tudd yàlla rek liñ bëgg ci jaam bi mooy waxtu wu nekk jaam bi di waaw bëri tudd yàlla rek te de jaam soo xamee ne waaw dana bëri tudd yàlla daal <coughs> boobu jaam moom waa raw na de waaw saali nañu nañu waaw sakku nañu <clears throat> yeneen ci yëpp ci yeneen ci yëpp nañu ngërëmal yàlla waaw ci topp yàlla lañ ko fekk de nañu dund bu neex ci àddina ci julli yoor yoor lañ ko fekk de yoor yoor yaa yaa sa dund waaw naatal ko rek tey de waaw sakku nañu leer ak bàmmeel waaw ci julli guddi waaw lañ koy amee de waaw kuy julli guddi daal wala non damay damay def naa wax de waaw sàcc sàkku nañ mucc diine ñu ngi ko ci wattu lamiñ de waaw ku bëgg sa diine mucc daal waaw da ngay wattu sa lamiñ de <coughs> wasbir muñal sangari nit ñi waaw muñal itam ba taxawal julli juróom muñ mooy tax topp ndigal yàlla muñ mooy taxa waaw bëy tere yàlla yi muñ itam mooy taxa nangu àtte yàlla waaw bañ a jooy baale fay na laa naka yàlla lay dee sankati mu sini yonentu wax na mbooloo ci lansaar ne leen ndax gëm ngeen yàlla ñi noppi mu ndax gëm ngeen yàlla ñi noppi mu ndax gëm ngeen yàlla hóolu ñoo wax ne gëm nañ yàlla xamal ne ko gëm nañ yàlla waaw xaw te man ngi ànd ak waaw mu nit gëm naa yàlla de yonent ne leen waaw ndax da ngeen seede laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah ñu ne waaw da ngeen taxawal julli ñu ne waaw mu ne nangu ngeen xatte yàlla ñu ne waaw waaw mu ne gëm ngeen de <coughs> loolu mooy gëm yàlla mu <coughs> ñëw genn wàll gën a yi jëkk yi min qablikum jëkk jëkk seen uloo baqiyatin woromi ngëneel a na ñeen danañu tere ani fasaadi ci yàq fi dara ci suuf ñu tere am ay nit ñoo xam ne ci ndesi ci nit ñu jëkk ña lañu bokk de am di boromi ngëneel di boromi diine ñuy tere lu bon tey digle lu baax lu tere lu lu am illaa lu fi nekk xalilan aji néew am na ñu néew ci nit tey ñi ñoo xam ne ci nesi ci ñu jëkk ñi nga xam ne borom yi nga yéen ak borom yi jiwe lañ bokk ba danañ tere lu bon waaw bu baax ñu mënaan jay naa ñu ñu musal minum ci ñoom de wa tabaa topp na alasi na ñaa yosale mooma tooñ nañu maa utri foo la xéewaleef leen fii ci moom wakkaana tañ nekk mujrimin gowen bakkaade moo maa kaan nekku rabb ko borom sa lii li ñu ñu musli woon a weeweeroon nañu de walaw shaa donte sooboon na rabb la jaxala kon mu def naasa nit ña ummatan ñi di ñooñu diine waaye da dañu di jenn de su sooboon yàlla ñëpp dañuy gëm yàlla ñëpp di ay jullit bu ko sooboon ñëpp di xéefar waaye deful loolu de dafa def ñenn ñi ñu gëm yàlla mu def ñenn ñi ñu weddi waaw moo tax wute nekk diggante mbindeef yi de wala yasaalu na dañ ci ñoom mbindeef yi muxtalifina di way wute ci diine de mbindeef yi duñ dañ di wute mukk illaa man rahima ndara ña yërëm na rabbuka borom sa lu ma ñu yàlla yërëm ñoom na ma ci ñoom aw yu ñooña dana leen xiir duñ wuuteeg ña gëm de waaw wali sax ka ngir boobu lee wuute xala la mu bind leen ngir wuute waaw moo tax yàlla bind mbindeefi de yàlla bindewu bindeefi lu mooy ndax ñu wuute rek waaw ndax cët yi bokkuñ ñii texe la na ma ci ñoom ñu mu na ma ci ñoom texe te loolu wuute rek moo koy mën a indi de waaw moo tax ba ñooñ texaari danañ jëf-jëfi texaari ñooñ texe jëf ñooñ jëfi texe waaw su ko defee ku nekk mu wàññal ko waaw wàllam de xuutee tax yàlla bind mi dee fii moo tax yonent na wax ne sama xeet yërmande la xuute bi nga xam ne alquran nga ñu ne ko diina wala tafarraqoo mooy xuute ci pas-pas pas-pas gëm yàlla moom ñëpp war nañ ci daje kooku moom benn la waaw ku jànk rek daldi xéefar ñëpp war nañoo gëm ne yàlla rek lañ war a jaamu taamu bokkaale waaye wute ci masala yi fiq nag waaw kooku moom yërmaane la ci xeet wi de waaw yonent na ne wutee xeet wi yërmaane la ndax waaw bu ñu wutee yow xaalim boo xamee ne roy nga xaalim daal yow boo dajee yàlla da nga mucc de lii xew na jiifoo de àttee ko nii noonu la ko déggee mu xew jiifoo de àttee ko nii mu xew jiifoo de àttee ko nii te ñoom ñëpp mujtahid lañ waaw yow koo ci roy yow koo ci roy yow toppekat bi rek waaw yow a nga mucc de boo nag wuute bi yërmande la te wuute boobu moo tax yàlla bind leen wa tammat mat na kalimatu rabbika baata borom sax la am laa na mooy wallaahi dana ma feesal jaan na ma minal jinnati ci jinne yi wanaa feeg nit ñi aj may na nit ñu mboole ñoom ñëpp waaw yàlla dana ci sàkk kuré boo xam ne ñooy feesal jahanama de wa kullan képp ci solo yi naqsu danañu solo alayka ci yow Muhammad minam baay rusuli ci solo yonent bi maanu sa bitu lu ngi euh, dalale bii ci moom foo adaka xol sa yàlla ne ko danaa la nettali solo yonent yi yëpp nag ndax nettali gi ma lay nettali solo yonent yi loolu dana dalal sa de waaw i kaa yaa xare la buy bàyyeekoo ca péew yàlla ba yàlla di ko dimbalee jaamam yi nga ne daf a bëgg a xawale ci yoonu njub de boo ma weesoo jaaka dikkal na la daa si jiile solo ala ku dëgg boo ma weesoo su nag waat wa sikraa atari waat moom la ñu ñëw gëm ñu de waxul waxal li fi ñu ñaan laa yow mu ne gëmuñu léegi ala ma xam ci mbir mi ah mi doon jëf de la mu mbir loo léppam day jëm ci moom de mbir lépp dinañ ko delloo waaw mu jëm ci borom ba mu daldi fayu ci képp ku ko mas a may de waaw màggal itam ta ta may képp ku ko mas a topp de waaw du wéetal ko jàmm yow wa tawakkal dëru daale ci moom na nga dëru ci yàlla yàlla doyal nga yow jàmm bi o maa ko def borom sa dafaafi naaji day am atamana dëgg jëf ko de waaw daf leen di yéexe ba ci waxtu bu nga xam ne ci lay fayu ñoom de waaw